bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko baaxoo def ak yéen bi ko koor gi tàmbalee ba tey jii di fukkeelu fan bi ak juróom ñëwaat nañ rek fas yéene ànd ak yéen dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fas yéene ànd ak ñun diir bu koor gi lépp rek jëm ci dollikonte yokkante gën a xamlente ci lu jëm ci seen wàllu diine ak lu jëm ci suñu wàllu àdduna ni ñu ko baaxoo defee bala ñoo jox sëriñ bii nga xamante ne moom lañu dalal fii jotaay bi tey muy sëriñ Gana Messere Moxtaar bala ñu ko jox kàddu gi xam naa ne daanaka sa woon ñu koy présenté ndax wàll gii nga xamante ne moo tax ñu dalal ko fii jotaay bi ku ci yàgg yëngu la kuñ ci xam la kuñ ci miin la te tamit mën nañoo wax ne fii ci jataay bi moom ci la bokk waaye nag dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar jaaram bala ñu koy jox kàddu gi Sëriñ Gana Messere mi ngi jàngee alquranul karim ci njaareen ci ku ñuy wax Sëriñ Mbàkke dem di siiw ci daara joo xamante ne daara ju siiw la ci wàllu jàngale alquranul karim ginnaaw bi mu noppee ci njàngum alxuraanam la dugg ci école Serigne Cheikh Mbacke yi nga xamante ne moo nekk ci Darou Khoudoss fi ci Touba ba fa la amee certificat de fin d'études primaires foofu la ko amee ginnaaw bi la fi jógee dem njaareem ba tey ci école yi nga xamante ne mooy école Cheikh Mouhamadou Moustapha yi nekk foofu foofee la jàngee ba am brevet de fin d'études muy al-I'dadiyya ginnaaw bi tamit mu fréquenté borom xam-xam yu baree bari def ay gëstu yu baree bari waaye nag ci biir loolu mu tànn gëstu wala spécialisé ci gëstu ci dunduk Serigne Touba ak mag ñi nga xamante ni ñoo àndoon moom ba tax na ay yëngoom yépp li ci ëpp foofu la ko jëmee mu mu def ay gëstu yu bari nag jaar ci ay mag ñoo xamante ne wala ñoo xamante ne ñu ñu ñu ñu ñu am xam-xam lañ ci wàll googu bokk na ci ku ñu wax sëriñ Sédéex Busa bu sëriñ Mulaay Busa bokk na ci ku ñu wax mu Mouhamadou Ngom bokk na ci ku ñu wax sëriñ Fallou Jumaada ñii ñëpp mu jaar ci ñoom lépp rek di gëstu dunduk sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak mag ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom ci kaw loolu tamit la amee ñaari émission yoo xamante ne moom mii moo koy ci LAMP FM muy rajo bii nga xamante ne moo nekk ci Mbàkke Bawal benn bi ñu koy wax jaar jaar yi Serigne Touba moom mooy ki nga xamante ne mooy animé émission boobu am na beneen émission tamit boo xamante ne ñu ngi koy tuddee da'watul muy woote dëgg moom mii mooy ki xamante ne mooy animé ñaari émission yooyu ci euh, LAMP FM fii foofu ci Touba. kon mën nañu wax ne thème bii nga xamante ne moom lañ ko dox tey mu fas yéene ko waxtaan ak ñun tem bu mu maîtriser la tem bu mu gëstu la lu mu dund la lu ma xam la ndax li mu fas yéene waxtaane mooy mag ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul mag ñooñu naka lañu dunde woon ak Serigne Touba ak naka lañu dunde ginaaw Serigne Touba kon yaakaar naa ne waxtaan bu am solo lay doon waxtaan lay doon boo xamante ni ku ko teewul ku nekk da nga ci jariñu yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko ñu fàttali mbooloo mi rek ne insha allah suba fii jataay bi danañ fi dalal Serigne Saliou Sylla Serigne Saliou Sylla du ku ñu xam ci biir kër Serigne Saliou mu fas yéene waxtaan ak ñun nag ci mashahidu yawmal xiyaama mooy maanaam eh, bis ëllëg bis yenn jaar-jaar la nit ki jaar ginnaaw maanaam nit ki ginnaaw bu génnee ci àdduna ginnaaw bu faatoo ana yenn jaar-jaar lay jaar kon loolu yaa xam naa ne lu lu lu am solo la loo xamante ne kenn ku nekk ñun war na koo déglu war na ko war na ñu teewe ko kon loolu mooy li nga xamante ne moom ñu fas yéene waxtaane suba ñu fàttali mbooloo mi rek ne bu waxtaan wi jeexee képp boo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la suñu ngànn misara di waxtaane incha allah bu ko ëndee bu fekkente ne waxtu yi may nañu ko gis na ci tontu ñu fàttali leen ne ba tey waxtaan yi jàll yépp ku yittewoo CD yi rek incha allah bu jokkook ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu technique bi CD yépp jàpp ni la kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kàddu gi Serigne Gana Messere yàlla ko yàlla defal taf defuñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu nuyoo jullit ak mbokk jullitam di leen nuyu nuyu taalibe ak mbokkum taalibe di jaajëfal bu baax bokk yu baax yi nga xam ne ñooy taxawal jataay bu am solo bi jataay boo xam ne it dafay dimbale nit ñu baree bari ngir gën leen a dolli farlu ci xam-xam waaye it gën leen a dimbale bu baax ci loo xam ne doon na leen ump ñu di ko xam ci jataay bi ay tiyaabu yu bare bare di ci bàyyi ko di siyaare bu baax kilifa dëkk bi di seen Cheikh Xadi di sant yàlla it bu baax ci taw féexal gi mu ñu taw féexal ak kattanal gi mu ñu kattanal ba ñu fekke bis bii ñu ñaan yàlla it li nga xam ne moom la bokk yi di séntu ci waxtaane suñu boroom dafa ñu ci lu kawe jot ndax moom mooy ki nga xam ne lépp lu jag rek moom la dafay mel ni waxtaan wi nga xam ne moom lañu fas yéene amal ci tomb bi di mag ñi àndoon ak sëriñ bi waxtaan la wu yomb waaye waxtaan la wu jafe-jafe maa ngi koy wax mën na bokk léegi ci biir ma ne ko wuute yi am ci diine ngir wuute yi fa ñuy solo balluwaay ya dafa amul ci mbirum sëriñ bi ndax booy waxtaane mag ña mag moo ci tudd ak njabootam a ngi fi kon day mel ni wax ci lu wér dafay dafa dafa dafa dafa ci gën ndax ak jooyoo du ca mën a ngir koo ci wax rek fi doomam nekkul sëtam ngi fi te léegi xam-xam egg na foo xam ne ñu bari gëstu nañ nan la seen way jur ya wala seen kilifa ya ànde woon ak Cheikhul Khadim lool it ak jàpp nag la ci képp koo xam ne yaa ngi jóg ngir gëstu xam-xam xam ngeen ne mag ñooñu ñooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo amee taxawaay bi saxaaba yi amee woon ci wetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom saxaaba yi ka leen dëgëraloon taw mooy yàlla suñu borom da ko benn bind kat di ne umow saxaabatu xayrul xalqi ayyadahum rabbi samaai bi tawfiqi wa idaar it boo toppee mag ñu baax ñii ci seen dund ga ndax ay ay xaaj yu baree bari lañ ay nit lañ ñu wuute woon ay melo te bokk benn dëkk wu jëm mën naa am déguisement yu wuute waaye benn pas-pas rek lañ amoon pas-pas ba mooy nam ma egg ci yàlla yàlla taw féexale na nag ñu daje ak ku xam yoonu dëkk ba te laa biir ci mën a yóbboo ci dëkk ba loolu taxoon Cheikh Ibrahima Diop almashar bi ko wax ne ko fa kam rijalin ila mawlaaka xat wasalu bariwaana ay góor yàlla yoo xam ne egg nañ ca yàlla seen boroom waaye ci lan lañ yeggee bi faydi nuurika yaa mawlaal muridin ndax xam nga mu xam yoon wax xam dafa fa nekk ci ay gàllankoor ak li ci am ci ay mbir yu baree bari xam na ne it lii mu woote mag ñi toppoon ko ci nañu bàyyi xel ci ne kenn ku ne nga woon ca biir danga ci dégge ne da gis ñoo xam ne bu doonte ne daraja la ci àdduna wala xam-xam wala juddu bu rafet walla ragal yàlla wala yenn melokaan da ngay wax ni ñii lañ lañu manqué ba tax ñu jël seenu nos jëbbal ko Cheikhul Khadim na loo xam ne kon mënuloon a ñàkk ci ñoom te mënuñu ko woon a amee ci kenn ku dul ci moom ñoo xam ne it ñoom it ñii nit ñi mel ci egg ci yàlla am na ñu mel noonu ci ak réer am ñu mel neneen ci weneen yoon ndax du ñëpp rek ñoo ñëwoon ci moom ñii ay caddo lañ ñii ay nangam lañ ay nangam lañ loolu it am na ku doon bind koo xam ne wax na ca fa kam nangam yu bare bare fa kam muslimin fa kam zalimin fa kam jahilin lu ci nekk dafa indi nit ñooña ay lim yu bari ñoo ci ñëwoon ci yow Serigne Touba waaye ku ñëw ku nekk nag ak yoon ba mu ko ko jaarale bu fekkee ne ki bari bakkaar la da nga ko setal ba mu set wicc ak bakkaar taqale ko ku laab ba képp kum dajee la fi laab bu dee ku bari koo xam ne ak tooña diisoon ci kawam moo xam muy kuy lekk mooy yàlla wala ku mel ni nen ba mu taxoog yow it teg nga ko ci yoon woo xam ne jaarale nga ko ci ba tàggoo naag mbooleem luy nuru bakkaar boobu bu dee ku koo xam ne jànguloo ni xamuloon dara jàngal nga ko jubal nga ko ba mujj lii di siratul mustaqim ca la ca la teg tànkam ba amul benn dérapage fa kam mughnabin misli bi jaa'ika jaa'ahu min allahi ghufraanun lahu jaanibatuhu wa kam zalimin wal wadra anqada dhahrahu falamma ataaka saara adlan bil awsa wa kam jaahilin allamtahu wa hadaytahu fa saara muti'a allah fil amri wan nahyi nga xam ne ki mu jàngal ba mu fees ci xam-xam ak ki amul xam-xam mu jàngal ko ci ay tomb ñoo bokk li ñuy pratiquer diini ñoom ñaar tey boo boo boo ci fekkee kenn muy jaamu yàlla yow mi jàng ba bari xam-xam doon ko ne ki nga nekk ci ginnaawam jàpp nga ne amul xam-xam it jëfi diine yi lu mu cay jëf yow dana la ci mën a yóbbaale ngir euh, yoon wi nga xam ne ci la sëriñ bi di jaarale ak yaram nañu bàyyi xel tuuti ci ginnaaw bi ne sëriñ bi mbooloo mii ko topp daw jëm ci moom jaayante ak moom bàyyi seen kër ya bàyyi seen bopp ay xaaj la lenn lu ci nekk it ñi mu jamonoonteel bind nañ ca lu bari bàyyi ko fi lenn li sëñ bi nettali na ko ñoo xam ne ña ngi ko nettali woon ñu wóor lañ te ñu ngi ña ngi fi wala ñooñu seenu njaboot ñu ngi fi te ba dara ba léegi dara dara dara mankiwul ca ca loola xam ngeen ne sëriñ bi moom la doomi soxna daan jëkke rek ci la jëkk muy jàng ak jàngale ak dëddu àdduna ak jaamu yàlla yii nag daldi ne kum ne ci yow tamit dëgg foo nekk nit ñi fekk na waaye na ñu xam ne sëñ bi mësta bëgg sax mbooloo mu daje fi moom waaye li ko benn naar naan ko ala arba'in admanta min samani siba ala al wa ta'limi wa zuhdi wa nusk jàng ak jàngale moom kenn mësu cee mel ne yow bu dee jaamu yàlla dëddu ko it kenn jotu yi tax na ba ndeke moo sabab kon fu ku baax ma sa nekk mu jaral la bàyyi la nga nekk ak la nga jàpp daw ñëw wuy si Sëriñ Tuubaa moo tax mu ne ko foo mënoon nekk ci kaw pàkki suuf yi nit ñi nga naan la fekk fa fi ay ardin kunta yamtaabukal wara walaw xalfa arda hindi wa siini wa jurdi ida kunta fi barrin atatka rikaabuhum wa in kunta fi lbahri ataw ala lfulki loolu la ko mayoon mooy ala al ilmi wa taalimi wa fenn fu nekk nit dafa bàyyikoo nag di ñëw waaye ñi ñi ñi bàyyikoo di ñëw ci moom it nañu xam ne nii projecteur bi takke noonu la jamono meloon jëkk ak ñëwam ci ak lëndam ku ni wax Serigne Cheikh Thioro ci xasidaam bu ñu tuddee alxaafiya ma nga cay wax ne wa dahr kaana zalaman qabluhu wa ata badran sala ba'dana laylu zalamu saja bi liy xewee nag projecteur bi takk boo koy misaal rek gis nga ne bu ñu taalee lampe sax na ko gunóor yi wutee wanaasu jaa'u wa min anwaari xittasam ñépp fax da wuti ko ku dikk nag doo dikk rek mu jox la nga dem baa nga jaaru ci taalub diine bi déedéet boo ñëwee daf lay def ngay taalub diine boo xam ne foo dem boo fa taalee kuliw diine ñëw jaaru si loolu moo waraloon ñëpp dawoon wuti ci ñoom egg na ca biir di wax sax ne ko giñ naa ci yàlla ne dogoon ko nag yow nun ñëpp sawara leen jëm ndax iblis booba da ma nga nuy womat wallahi maata naas kullihim ala tariqati iblis illati sama jàng ca xafiya boobu xam nga ne kon mës sa nungu sax ay nit ñu ñëw ci moom ndax dafa am ko wax ne jàppewuloon boppam ab sëriñ dafa jàppe woon boppam ku bëgg a egg ci yàlla ngir wàcce boppam ak suufe boppam ak la daje ci moom lépp it ci ak rëy ak ak ak daraja muy jàngale di yare lii naar bi wax nekk ca loola sax ca ab diir ba jot ndigalul woote nag nga xam ne léegi booba amatul mënatul a nëbbu mënatul a laqu mel na ni ab jant bu ne fang ñépp gis ko mu làmboo ci boromam maqaama yoo xam ne nit ñi gëlëm nañ ci xam loola nu mu toll tam nekk na yàlla joo xam ne nag dafay daj jamono mu woote nag ba mu woote nag ñii dawoon wuy si di mag ña nga xam ne ñii jàng rekk a leen indiwoon ca daara loola it booba rek lañ xamoon lañ xamoon it mooy njàngum kese dong lañ xamoon waaye xamuñu leneen nga xam ne ku ku mënoon a doon booba ñoom sayxu taalim la ñuy xam waaye sayxu tarixee duñ ko xam ndax sëñ Moussa Ka dafa wax sëñ Tuubaa ne ko ngirum tërbiya ngi xew ci sawu jant yaa ko def pajuk aajo yaa taf nit ku ñuul mus ko fi kuuba kon dañ ciy déggee ne dëgg dëgg doon ko ne doon na am bu yàggit waaye lay dëgg dëgg tërbiya nit nag defar ko loolu moom li ci li bi doxal ak na mu ci jëfee jafewaan na nit ko mosoon a man loola loolu moo tax xam ngeen ne ci weer wii la defe woon déclaration ba muy weeru koor ginnaaw ba ñu laylatul xadre bi ci suba ga ndax day mel ni kon ñaar fukki fan ak juróom ñaar ca lay nekk ci àjjuma ja ca la waxe woon ne nag képp koo xam ne jàng rek moo ko indi na dem seeti sëriñ bu ko jàng waaye ku namm liñ namm nag na ñëw ñu dem wax nañ ne ajjuma jooje keroog ñett nit moo jébbalu Sëriñ Tuubaa nga xam ne kon boobu xamuñu loolu moom ñenn ñi lañ wax mooy nun de jàng rek lañ xam gisuñu nu ku mën a yeggale nit ci yàlla lu dul jàng ak jàngale rek boobu am na meneen mber ma moo xam ne sëriñ bi la ko yàlla beral tam donne ko ci yonente ya ndax dafa donn yonente bi ci léppam mu ndax yonente bi alayhi salaam ba mu wootee it noonu la mel ba mu jotee ndigalul faslan bi ma tumal ba mu wootee it dañuy wax ne sëñ Adama Guèye sëñ Ibra Sarr Njaañ sëñ Masamba ndax fekku fa sëñ ndaam abdourahman loo booba ma nga mbaakool moo waraloon ak jaaram ci sëñ muudu asta jaxate muy way juru sëñ xamsatu ndax sosu yoonu murit ak ganeeg jamono sëñ xamsatu jaxate ñoo toll kon kon kon waaye ca gaawu ba nag la sëñ abdourahman loo ñëw fekku fa sëñ mbakke bus booba ma nga giig faal doon jàng xam-xamu miraas sëñ ma ndumbe xabaan mi ngi ci réew mi booba di def majjaalam yooyu mi def mag ñi tàmbali sëñ Daaru Asan Njaay ñi tàmbali jaayante doon ko ne am na ay wuute ci biir ñeen fukkeel ak nangam ak nangam waaye lañ ci jubloo wax rek mooy ñu wax ni mu tàmbalee formé woo ci mag ñi ñëw ngir bëgg a jaayante moom kenn ku nekk ñëw jox ko sa bopp day mel ni ñeen fukk bu jëkk bépp ba ñu ñëwee jaayante ndax nañu bàyyi xel ne weeru koor wi sëñ bi wootee yoon wi ca weeru koor wa ba mu dil siwaate ci ñaar fukki fan ca weer wa la Cheikh Ibrahima Fall door ci yoon kon mel na ni am na at boo xam ne yoon waa ngi dox nit ñi ñëw ndax bari na ñoo xam ne teel nañu ñëw ci yoon wi teel a jébbalu ci Mbàkke Kajoor ji nga xam ne day mel ni kon tërbiyeek sëñ bi ci mag ñi day doon ay xaaj benn bi xablal xayba la mooy njëlbeenu uur bu njëkk ba ñooñe mu woon door a dem ci géej gi ak bi mu jógee ci géej gi dem gànnaar ak bi mu jógee gànnaar ñëw ñëw njaareem na nga xam ne ni nga koy déggee day mel ni rek saxaar la gu départ cib gaar jóge Dakar jëm Touba ki yéege njaareem ak ki yéege Mbakke buñ agsee nooy wàccandoo ndax genn saxaar gi la doon ko ne na ndax ña jëkk yéege Dakar ñooy xiif ñooy mar ñooy sonn ñoom la coono bi dab ñi ñëw ñi yéege njaareem it xaw a mos ab ak naaj waaye ki yéege ñu wàcc gaaru Touba yi du tee bokk wenn waxtu woon wàccandoo ndax noo bokk genn saxaar bu ñu yéegandoo waaye dana am ay wuute ci biir ngir yan cay jànkonteel ñooñu ba bañ melee noona it njëlbeenoo ca woowa yoon di ca dox sëriñ bi dafa bari loo xam ne dafa xew léegi te te mag ñu ñoom xamuñu ko woon tërbiya bu tar bu metti la leen doon tërbiya sëriñ Bachiru Bakke nee na ñaari xaaja daan ñëw ci moom sëriñ Muhammad Lamin Jub daga na nettali na am na keneen ku ko wax ci téere bu tudd tariqatul muridiyya fi qasaa'idil mu'assas am na ñeneen ñu ko nettali yëpp moo di xam ngeen ne ñi ñëw di siyaare si rek di dellu dafa bari woon sëñ bi ndax bi am na ñu fa toog ay at am ñu ñëw ci bis bi seen mbir jat am ñu fa def fukki fan ak juróom sëñ maxtaar mbay keere jàng na ci réew mi ba am xam-xam laxas na day day dem gànnaar ngir wuti sëriñ bu ko jàngal ca tefes ga fa mu taxaw ca buntu dex ga di xaar gaal bu ko jàllale la dégg kàddu gu koy woo naan ko wuyul Ahmadu Bamba nee na ba mu wàññi koo ñëw ci magam na ko dama bëgg a seeti sëriñ Tuuba mu ne ko man jàppoon naa ne li nga xam ci xam-xam boo wàññi ko da ngay mën a yor jamono waaye doo seetiwaat keneen dana ko man mii di sa mag na li sama gis di gàtt gàtt mool yay bajantu ca Mauritanie maa ngi leen di gis mu ne ko ay mën naa wujji rek sëñ Tuubaa ba mu ñëwee ci sëriñ bi daf ko yettloo rek benn sayu selem walla sayu euh, xat ba mu ñëwee teg ko lu ko sëriñ bi wax mooy jëmm jii de kenn suñu ko woon a liggéeyloo ku dul man xam ne diir bu gàtt la fa def sëñ biir jox ko safinatul amaan bu julli bi ak bu ñaan bi diiru dunduk sëñ Maxtaar Mbay mësta am bis boo xam ne manqué na ko ak du bisu mbégte du bisu naqar ba bis bi ko sëñ Tuubaa waxee ci njaareem ne képp ku gis Maxtaar Mbay keere saw yaram araamal na sawara bañ koy siyaare ba siyaar ba bari yi sëñ Maxtaar ba muy jóg dafa bàyyi ko ko fa toogal dem mot li ji la ko sëriñ bi jox mag ñi ñu mat lañ woon daawuñu lii nga xam ne moom moo xew la nga xam ne tey bu ne woon sëñ bi neen nañ pomp kare jumaa ji wala sëñ bi neen nañ dem góob bi fee boo tàmbalee ñax ba ñu nodd sax da nga naan maa ngi ci liggéey sëñ bi ñoom daawuñu mel noonu ñoom li leen sëñ bi di sant bët bu set ci loola la ñuy sax dara du leen ca doole du leen ca wuti ñooñu di ñëw it nag dañuy séddalikoo ci ay xaaj ni ma ko waxee léegi xaaj yoo xam ne yu la ñuy doon bu nee tërbiya dafay yàlla ci nit ñi tolloowun ay dimension mi ngi mel ni ki mën a lekk li ak ki mën a lekk li ak ki mën a lekk taxul ñu ñu tolloo moo tax dafay dem ñaari xaaj te doxalin wa ñenn ñi ñoo moomoon at tarbiyatul aam al mutawassit ñenn ñi moom at tarbiyatul xaas al aaliya ñii dañuy ñëw rek delluwaat ñooñu nag sëñ bi ci tombal leen ak jàngal leen ak wax leen fu jëm la war a doon seenu yóbbal lay defak ak kenn ku ñëw ziyaare si dafay mel ni appareil bi nga xam ne rek courant widd na ñu ñëw rof ko ci sarcelle bi mu mu sarcewaat ko borom delluwaat ku ñëw ku nekk daf lay delloo ci yolo melokaan bi wax la ne sa diine nii lañ ko war a jàppe nii lañ war a doxe nii lañ war a doxe bokku la ne ki nga xam ne dafa ñëw bàyyi këram bàyyi boppam bàyyi bokkam bàyyi alalam bàyyi léppam ñëw na ci sëñ Touba kooku du bokk ak moom ndax kee dafa wax ne sëñ Touba dafa ne kee de nga xam ne day ñëw di dem buñ ko diggalee farata ya war moom ba noppi dafa am leneen lu mu defee mooy li kii di am mooy day seeti nag sëriñ boo xam ne mat na sëriñ te du juuyoo ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy yoon mi muy jaar ci siraatul mustaqim mu teg ca tànkam kooko mat ko nag ci gan wammat la koy wammat wammat ko ci wammatu xam-xam ak jaamu yàlla ak bàyyiloo ko lépp loo xam ne juuyoo nag diine bàyyiloo ko lépp loo xam ne juyoo na ak diine ci biir yar googu mu leen daan yar xam nga ne sëñ Mbàkke Buso nee na daana ma woo guddi ba ma ñëw te ku taxoo woon ak sëriñ bi la laaj ma ñaata baat nga fi wax bi nga xëyee léegi sëñ Mbàkke Buso nee na dama naan ko nit nuyu na ma fi ma ne ko ana ga baa wóppu ñu ana njaboot mu ne ma bariwut nag waaye bu ëllëgee na gën a néew maanaam ana waa kër ga ana njaboot ga baa wóppu ñu mu ne ma bëriwut waaye bu ëllëgee na gën a néew ay kàddoom gën di gën di gën gën di néew ci xam lan moo nekk ci njariñul noppi waaye ban danger moo nekk ci wax waaye xamit tiyaaba ba ji ji sëñ Mbàkke bu soo war a am ci moom bari gi mu bari bokkul ak taxaw gi mu taxaw moom ci xiif ba marga te tarbiya gam gam koy tarbiya kon kooku du bokk ki ñëw siyaare rek ñëw na delluwaat mën naa am jataay ba nga fay def dana wuti te ñooñe it sëñ Mouhamadou Lamine Diouf daga da nee na ci la daan yare taalibe yi ci saxal leen ci ak dëgër ndax biñ dawee jëm ci moom mag ñi nañu bàyyi xel ci ne ñi ñëwoon ci sëñ Tuubaa ay xaaji xaaj lañ ñii kër gën jóge mën nañ ne dañoo doonoon kër yi pouvoir nekk nit ci àdduna am doole nga xam ne ci ay ay nguuri àdduna la ñuy am ñooñu seeni bokk mësuñu mës a nangu ñu ñëw ci sëñ bi ñooñu it na xam ne ñu ak jaayante bu jeex takk lañ amoon ci sëñ bi ndax booba sëñ bi demagul ci géej gi bay ñibbisi ba ñuy xam may yeeg daraje yeeg nangam booba ñoom gis nañ ko mu woote rek jëm ci yàlla ñu xemeem ko mu jaral leen ñàkk seen bakkan la daloon ci yonente bi te ñoom belaa la gaa yee ci aju yépp ba yonente bi wootee coono bu nekk di laaj loola xam ngeen ne ku mel ni sëñ Mamar Maane Mbay sëñ Babacar Ndiaye Cargaan sëñ Ali Diouf Lambaye suñ Babacar Ndiaye Cergaan mii ma nga woon ca ñaame ku wax sëñ Ahmadou Cissé moo ko daan tërbiya da koo wax ba mu ko yeewi na ko man na yuruma sa mbir sa mbir na ku ñuy wax Ahmadou Bamba moo ko yor Ahmadou lu tudd waaye am na dàkkantal dana ko ku ñuy Ahmadou tudd waaye am na dàkkantal boo demee na nga fa def bis bi mu gisanteeg sëñ bi sëñ bi dana ko nan la nit di téye góor juróom-ñeenti at te defoo ci moom lu mooy ab tegtal tegtalu rek bu diw ga bu boo demee bu sant ku tudd nangam nan la nit ñi téye góor juróom-ñeenti at te defoo ci moom ab tegtal ak jébbuloo mi na xam ne booba làmbaay waxuma la teen tañoon dal ci kaw ñii jébbulu waaye sëñ Tuubaa sax kalaame na ko sëñ Aliou Diouf làmbaay li gën a indi conséquences yooyu mooy bi mu jébbuloo ci sëñ bi Aliou Diouf lañ ko daan wax sëñ Aliou Diouf Lambaye sëñ Mamar Maane Mbay ci la jéblu woon Mamar Maane na ko sa mbirum adduna moom maa ko yor waaye sa àjjana moom sëñ Tuubaa mu ñëw ci sëriñ bi bi mu jébbaloo na seen sëñ Omar Diop mi ci la bokk njuga xëri Diop la tuddoon sëñ Daaru Asan Njaay ko indi woon ci sëñ Tuubaa keroog ba nga ko gisee sëñ Tuubaa dane sëñ sëñ Omar Diop loo bëgg booba mufti la bari na xam-xam boo jàngee sirku jawaay li nga xas dëgg bu taal bu na Omar Diop moom la ci tontu yi ñu doon laaj sëñ bi moom la sëñ bi ne ko noo tudd mu ko loo bëgg mu man de jàng naa ba am xam-xam waaye lu ma yàlla may lu ko yàlla may mu ma ci mu ne li julli ay rakka na ko suñ borom nangul na ko. daana ko ndongo li loo mu ne ko njuga xëri jóob mu ne ko sammaytukal yawma bi omar omar afdalu min njuga xëri tey jii tudd naa la omar jóob omar moo ko tagg xëti dëkk am dan limat xad taggee suñ ci dafa simmi dàll yee sànni ko ko na ko noppi lu ma feeñal dàll yooyu sol naa ko maa ngi amee woon tànk bi metti ba ma ko solee laa koy yëpp tànk bi metti dam naa ba gis dàll yi sëñ Aliou Diouf mii sëñ ko Aliou laa la tudde mu ne ko jaayante na ma ak yow jaayante Seydouna am ci bëgg la faa taxawe nag bëgg bu ëllëgee ma taxawe ci yow taxawaayu sayyiduna Ali te xam nga nijaayam seen tañoor waxuma la jébbalu suñu Aliou Diouf làmbaay rek mii def jarbaatam waaye jébbalu baa Babacar Ndiaye cargaane suñu Mamar Maana Mbay rek daa indi ay conséquences ci tund waaye la gën a doy waar mooy suñu Aliou Diouf làmbaay bi mu ñëwee kon daan wax biram ndee la moo jébbalu suñu Aliou Diouf làmbaay te moo nekkoon conseil technique bopp bopp bopp bopp bopp moom mu soppi aw turam ci biiram Diouf tudde ko Ibrahima Diouf léegi nag loolu moo gën a kaan kii doon bañ nag ko jébbalu far conseil technique am jébbalu mag ñi jaayante ko mu woo si Aliou Diouf lambay la jëkk woo ak sama jarbaat ma bëgguma laa faat waaye ndax mën ngaa bàyyi Sëriñ Tuubaa mu ne ko xalaatuma ko sax bañ bii joo mu dëgër bopp mu fat ko ci roq jël paaka taqal ci deret na ko nag na noppi Babacar Ndiaye Thiergane la ñuy bëgg woo bu ñëwee na nga noppi rek ba sëñ Babacar Ndiaye ñëwee nuyoo ñu ne ko Aliou Diouf moom dem na moom paaka baa ngi nii léegi nag yaa ci topp weddil sëñ bi baa nu far mu ne leen xalaatuma ko sax ñàkk sama bakkan moo ma gënal weddi ñu fat ko ci ruq na ko nag ku dëgër bopp nga waaye na nga ma man maa ne mbay mais di ñëw nag bu fi kenn yëngu bu ñëwee na ngeen xam nga fi ne waxi sëñ Moussa Ka jooju mu naan ko da ngay kàcc bi da ngay kàcc ci ci ko wax mooy ba mu sëñ Mor mbay ñëwee dañ na ko Aliou Diouf faat nañ faat nañ Babacar Ndiaye léegi yow yaa ci def mu ne leen kàcc ngeen ñooñu faatuwul ñooñu kenn faatuwul ci tontu na tontu loo xam ne damay wax ne tontu loolu kenn ko tontuwaat muy sëñ Tuuba ndax dañuy wax ne afdalul jihaadi kalimatul haqq inda sultaani joy suñu Abdou Xadir Mbakke wala suñu Saaliw bu ñu leen mën a nettali lii dañuy wax ne ñooñu dañoo jaayante woon sëñ Tuuba jaral leen seen bakkat ndax ka doon wax naa leen a faat mënoon a faat nga gis lañ tontu lañ tontu ko ñoo lànk folli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo gën a lànk moo gën a yomb li nga wax te boobu am na ñoo xam ne ñemewuñu woon sañ bi seen i bët jë Bay mii la mu jaayanteeg sëñ Tuubaa la mu ko jëkk wax mooy adduna moom dama fi am dara du doom du soxna du alal fi ne amul jenn doom ju doon sëñ Mamar Maana Bay nga xam ne moom àdduna moom amul amul lu mu ci amul bëgg. sëñ Aliou Diouf Lambaye sëñ Babacar Ndiaye ba ñu ñaanee sëñ Tuubaa ne ko dañoo bëgg Lambaye l'islam tàkk fa sëñ bi dana leen dafa mel ni da ngeen a bëgg ku dem ci biir géej bëgg fa taalub sib ba mu jébbi ba si ba sib ba jóg ci biir géej ñu ne ko ay Mbàkke yow mën nga loolu ba fa jumaa ja noppee ba Cheikh Abdou Khadir Mbàkke julli di ko ci la waxee waxam ji yéeme jooju ne ngir la fa xew te jàppoon nañ loolu daam kon loolu pas-pas la boo xam ne mag ñi amewoon nañ ko di ko doxee sëñ Amar Diop mii ma la waxoon léegi nga xam ne dañuy wax ne ñi xam nga dañuy Cheikh Ibrahima Fall ñeent fukkeelum jëbbal waaye looloo indi ñenn ñi di wax suñu Omar Diop ñeent fukkeelum jëb ndax ba mu jébbaloo Sëriñ Tuubaa na ko tudde naa la dana ko fii nga ma toll bi ngay jébbalu fa la Seydina Omar ibn Khattab tolloon ba muy jébbalu ci yonente bi alayhi salatu wasalam loolu moo tax am am am am am ñuy wax loolu ñoom it sëñ bi da leen tegoon ci yoon woo xam ne mësunoo am bànneex bu neex daanañ leen dóor di leen dàq di leen génn seeni sëñ bi di leen bàyyiloo xel ci saxaaba yi bariwaana lu mu daan baamtu loolu lil fuqara muhajirin ladina uxriju min diyaari moom wala yëpp xuna fadlan min laahi ridwaan ngir di leen xamal saxaaba yi la dajoon ci ay coono ak la ñu jànkate woon ci ay tartar loola it la la muy metti metti nga xam ne dooya dal gën leen daan dooya dal ak suufeel gën leen daan suufeel sëñ bi moo leen daan xamal ne muñ leen rek dooya dal yooyu ak di saxal seeni fas fas ko dëgëral fu ñàkk daawunu am lu ñu lekk ba regg ndax mag fii ci mag ñi daanañ egg ci di wéex ab jànji waxi ko ba mu xóot sotti ci suuf tam-tamal ko ba mu dër ñu fexe ba am ñetti tibb wala ñeent yu baax galax di ko ndox ngir mën a dër daanañ leen jox ngëbi ngëbi ngëbi pepp yoo xam ne buñ ko buñ ko am ngëbu kepp ki béeru setal ak ndox lañ lay jox nga naanaat def nañ ko benn sañ ci Touba def nañ ko ci béréb sàngam def nañ ko ci béréb sàngam ci béréb yoo xam ne xiif bu tar bu metti def leen di def leen di gaal te moo ne la ci gën a metti mooy sëñ bi moom xam nga ne daawul nelaw boole ci mooy jiite ci jàkka ji da ngay xiig ba noppi te bu noddee nga wujj ndax sëñ mu lay bu te nee na yaqumu layaali raqi'an ba'da sawmihi yusalli imaman bi balaa fi masajid waaye yëmut ci lool du du yem ca lool ndax koo xam ne bu ñu noddee lu ñu gaaw gaaw nga wuti jàkka ja kenn du mën a tëlee ba doo wujj te moom tawat du ko tee wujj ci jàkka ja sëñ Maxtar Penda Jëng nee na am na bis ci gànnaar sëñ bi dafa tawata tawata tawat ba mënta xàmmee penku ak sow loxoom su mënu ko yëkkati ngir di sawi tawat yërëm ngir ko ci yërëm egg nañ ci di wax ne bu ñuy nodd nañ ko nëbbu nodd gi te jiital ko jox Sëriñ Abdullah waaye nee na bu noddee luñ gaaw gaaw dañuy fekk Sëriñ Tuubaa ci kanam jàkk ci mu ne leen bokk na ci tawfiix ji ma yàlla defal mooy bu waxtu julli jotee suñu borom day teggi natt bi jox ma kattanoog ñaar fukki at waxambaane ñaar fukki at juróom waaye bu waxtu bi jàllee nag bu natt bi doon téeméer da ci dolli beneen téeméer mu ñaar téeméer nga xam ne natt bi day gën a duubal te gën a tar ci moom waaye sëñ Moussa Kane ne mu tey fu la jëf ba mu faat waxtu baa mu tiim du juuyoo boroomam baa mu xëy fàttewaat Tuuba ku mel nii di yaree nii nag am na loo xam ne kenn ko sëñ Mbàkke Buso daal di wax na bari waa na guddi yooyu nit ñi dañuy nelaw bay yàndoor muy jàngal xol fa kam min layaalin baataxal xawsu taaliya ala suwari tarkiir wal kawnu naam kadaaka ayaamun shaxa naatu adisa wa wa husaayun nit ñi mar mu jël ndox ya gën a neex di leen jox ba noppi moom di wéyal di woor te biir ñay ñëw ci moom it am na ñooñ bu ñuy ñëw ci sëñ bi dara day jébbaloo ndiwu leen woon moom dañoo ñëwoon di seet ci kii ku doon rek léegi coow leen mbooloo mi ñii doon natt ci seen xam-xam ñun doon ñii doon nit yàlla ndax sëñ Ahmadou Fa Jama ñang borom kër ñang ba ko sëñ Tuubaa ne Ahmadou kaay jébbalu dana ko lu may jébbalu man bu ma nekk ci sama njoowaan gii booy dayal yàlla maa ngi sëñ bi ne ko déggub de yàlla da am na solo waaye fekke ko nag moo gën a wóor te jaayantee koy may bis bi ko sëñ bi na doxal julli ak ni mu nekkee boroom xam-xam ba mu jiitee mënta tari Faatiha sëñ bi ne tekk ba ne ko li yow ba nga gis ko ma ko wala ma dindi ko ba def ci lu ma soog mu ko mbàkke loo ci def gën sëñ bi ne ko li fi yow ba nga yëg ko xam nga ni mel fi man mu ne ko de mu ne ko ni sebet yi tuñ cox noonu rek la mel fi man te sëñ Ahmadou Fadiama dem na ba ñu bari bu leen sëñ Tuubaa gërëmee da leen di wax dem leen ci Ahmadou Fadiama nekk mu dolli laat leen ngir ay daraja ak ay maqaama yoo xam ne am na am am na ko ci ci suñu borom ak ak fu mu toll. jaamu googee ñu doon jaamu yàlla it dafa am lu ñu doon xaar ëllëg suñu xam satu jaxate mi nga xam ne ku ne xamoon na ak taqoom ak sëñ Tuubaa dafa am bis ay kilifa ñëw di seet ci suñu am satu jaxate wax nañ sëñ Abdou Lahad ak jatara ñu daje fa sëñ Abdul Ahad laaj sëñ jatara na ko waaye yow loo fi wut mu ne ko damaa bëgg ku ma waxtaanee sëñ Tuubaa na ko looloo ma fi ko dañ sëñ am satu jàpp ñu ne ko dañoo bëggoon ku nu waxtaanal ci sëñ bi sëñ am si jaxat na leen xanaa kon ma yeggale njàpp mi te julli ñaari rakka yoo xam ne dama ko baaxoo julli mënu ma ko ñàkk julli ñu ne ko kon bismillah ñu ngi lay xaar suñu am sutu ca biir jataay ba ba bam ne leen ma eggale njàpp ma da caa dolli na kooka day xanaa kooka day ba mu tàmbalee kooka fa la nekk ba tisbaar muy wéyal ba tukkusaan mu ne leen dañ leen julli ji na kooka day nee na ma woon kooka day nee na ma woon ndax dañuy wax ne tem-temu mu sëñ Tuubaa borom kës bu loxat yi nee na man daata taxma xubbihi ansaahu kulla xalaawatin wa ma yaxwa lu mu mën a doon ci adduna boo ko musee ba taxamtiku ko boo musee sëñ Tuubaa loo sixati yàbbi ngir la mi sax mu naan kooka dey ki war a julli ci ñaari rakka far faat nag waxtu farata safar kooka dey kooka day kooka day ba julli tokku sànni mu leen leen lu leen julli ji nag daal na leen man xam sudu ñëpp a ngi naan damaa ragal yàlla te bari xam-xam ma bëgg leen wax nag loolu li ko waral daal na bis ku tedd ki dafa ubbi ci njéeréem yam ci man na ma xam sutu mu ne ko mbàkk mu ne li ngeen may jox ak li ngeen may defal bëgguma ci dara li ngeen may jox ak li ngeen may defal bëgguma ci dara daan na njëbbal ak taalibe ak alal yi bëgguma ci dara sama bëgg na xëjut àdduna dana na sama bëgg mooy ëllëg yowmal xiyaam bu sama sang ba wàccee de yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ma fàttalikoo wax ju ma ko waxoon ci àdduna ci antal karim anal xadim ba mu jox ma drapeau ba ma war a rammoo sama taalibe bu nekk mën a taxaw koñe ma nungul drapeau ba rammu tamit dëgg loola mooy sama bëgg sëñ am sut neen loolaa ma yóbbu woon ci du ma te faat waxtu ngir jaamu yàlla ndax bëgg a jëfal sëñ Tuubaa dara loo xam dana leen dimbale bu ëllëgee wala fa ñuy jaar nañuy xamee li sëñ Tuubaa di bëgg farlu gëm leen di may ci sonn yi ak farlu gëm leen di may ci guddi war ma jooju moo amoon ci moom it ba mësunoo ko tudd mukk ci jàpp mu ci daan tudd sëñ Tuubaa ci jàpput amut ñu ni ñu bari ci mag ñi sax daawuñu tudd tur gis nga tur yi ñuy wax Xaadimu Rasuul mag mu ko ci wax mu amut ñii borom la ñuy wax suñu Balla Faali borom la daan wax mbërëm yàlla mi suñu Ahmadou Fa Jama Ñang ñii ku baax ki ñii ko tedd ki ñii yaaram bi ñii kooku waaye daawuñu jaar ci tur te koo ci mën a wax sëriñ bi te jëpp day daw ba yorum njàpp door a dikk wax ceeg yow waaye daawuñu tudd te te te jëpp loolu misaal nañ ci Cheikh Ibra Fall ay yoon yu bari yoo xam ne bu ko sëñ Tuubaa masaa woolu sëñ yaaram bay lay jox setala mu ànd ak sëñ yaaram bay sëñ Samba sëñ na Samba wax waqi bu ñu joxee fukki jéego Cheikh Ibra Fall day taxaw na ma Samba Ndiaye waqi yaaram bay loo leen wax ñu ne ko tedd kee la woo mu ne almaseta la buñ ko joxee mu jàpp doxaat fukki jéego ma Samba Ndiaye wax yaaram mbay loo leen wax ñu ne ko fal ku tedd kee la woon mu ne almaset lañ day mujj leen ma yaaram mbay ma Samba Ndiaye wax turu sëñ Bamba ci nopp moo daq leen ci gémmi ngir bànneexoo kan bànneex bànneexu turu sëñ Tuubaa ak xam ko ak waggar nga xam ne dañ ko koy waggar nga xam ne daw daawuñu ko nu ko tudd maam Serigne Sylla Touré Ndoulo mii mooy bàyyi sëñ Mahmoud sëñ Mahmoud moo xas ni sëñ Ibrahima Al Mashari def ni la def xasida bari la way sëñ am na ci boo xam ne adaaba xal bu ko xobbul xibbi yaa sanada fa xubbu xibbika yam xu xobbakal walada yo yo yooye la cay yooye la cay wax sëñ Tuba maam Serigne Sylla bëndal na sëñ Tuba fanweeri kaamil ak ñett bés bi ko sëñ bi wooyee ba mu ñëw dane ko jëf jii nga mënoon jëfal sa jëfi bàyyi la sa jëfi bopp bu subaa nga ñëw ma wax la maam Serigne nee na bi ma demee ba xëy di ko set romantique génn jëm ma ñëw mu ne ma amul koo romanté na la ko axamte ah mu ne ma jibril alayhi salaam moo ma doon wax ci li nga may jëfal sama borom nee ne li may jëfandikoo si ko jëfal dee ko togg tëli bi bi maam am suñ tubaab ko boobu mi ngi ci daara ji sol mbubbi mbubbi foxoye di bind mu muy taq waaye ñu xam ñoom pas-pas li ma ci jubloo nekk mooy bis ci turandoo la rek dox na dégg ne ca tukkuur ba dégg ku naan sëriñ Tuubaa mu tiit ba daanu ci kàmb am dégg ku naan sëriñ Tuubaa rek mu tiit ndax tur wi ba tax mu daanu ca kàmb ngir ñoom xam ngeen xamoon kan mooy Cheikhul Khadim ak fañ ko tegoon ak waggar goo xam ne nit waggaroon nañ ko ak màggaay goo xam ne màggaloon nañ ko euh, Cheikhul Khadim ñooñu noonu noonu ñu meloon nag ci seen diggante ak sëriñ bi ci ak bëgg mel ko ci ay melokaan nga xam ne fu nekk la nit di bàyyi ko di di di ñëw ci moom noonu la ñeneen di mel ndax wax naa la ne ñii ñëw ci moom dafa bari ku ñuy wax euh, sëñ Modou Diouf sëñ Modou Diouf Ngoy ay létt la defoon ab seexu séeréer la fi ci Bambey da dina kilifa yu xam ñoom ñu aju ci ñoom ay waa këram yu bari xam na leen keroog bi mu gisante sëñ bi sëñ bi dana ko loo doon mu ne ko selci gi mu ne ko luy loolu mu ne ko mooy koo xam ne daal bu ko neexee ne yàlla si na taw mu taw bu ko neexee du taw mu ne ko defal ma gis nee na mu tàmbali yàlla si yëngu na rëg-rëg sëñ bi ne ko defal mu def dara mun mu ne ko mbàkki yaa ci teg sa tànk nee na fa ba la ma sëñ Tuubaa wone ajjana ak sawar na ma gis nga lii nga nekk boo ko bëggut fa la nga jëm nee na sawaree bireex bireex boo ko bàyyee te jaar fi ma la jaarale nag fee nga jëm muy aljana mu lettu mu dindi lett yi wattu jébbalu sëñ bi ne ko yaa ngi door a mat si li sat yi gën a demal fa ñoom di leen jiite kori ak tabaski ba léegi nga jiite dina aljana te ñooñu ñooñu ñooñu dimension yéen am ak fa fa ñuy toll ci seen borom Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari yi mu Ibra Kumba Sill xam nga ne ku ku jaaxal na mu ne ko Ibra Kumba Sill ku la jàngal aaru mu ne ko sama baay Cheikh Ibrahima yi nga xam ne day dane ko dane da wax ne ay maqaamay góor yàlla yu bari la dajaloon te xaadir la woon xaadir la woon moom Cheikh Abdou Khadir Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari bi sëñ bi jógee sannoo si borom loolu lu siiw la luñ daan nett li ci borom boobu mu amee woon waaye lan jubloo rek mooy dafa mujj di wax sëñ bi ne ko cheikhun bihi unil na kulla makrimatin xatta bihi xabitat na ahlu baghdada wa ahlu misra wa man fi l ardi kullihimu akrim bihi min imamin kashifin daada dañu di jàngale naan laa tatlubanna min siwaahul fadlu sa taabin fal fadlu min gayri qad kaana masluban ak fala taqisu bi saadatil war a karama sëñ mam bàllaa ko waxoon waaye dafay leeral yoon woo xam ne ca ca ca ñami jàngale daal di wax nag ne ñun ñii am nag sëñ Tuubaa de sëñ Tuubaa dañoo tànn ndax ixtaara maxtaarahu l muxtaaru maamalahu faxtaarahu wa huwa muxtaarun wa muxtaaru ba yi amee nag ku ñëw fi moom ñeenti àndaar yi lal sëñ Tuubaa di doyal loolu la Cheikh Ibrahima jubal asir masra man laaza xaqan bihi tatihi arbaatun xawsun wa xufrun wa ridwanun wa asraaru yenti dab yi ne ku ko mës a doyal am na agresseur yu lay dogale muy bakkan ak bànneex ak àdduna ak seytaan waaye nee na bu la ko sëñ Tuubaa téeñalee ba noppi wa zaayalatu alal aadaayi arbaatun suu'un dalaalun wa ixwaun wa garaaru waaye saa yoo ko masaa yenu keppaar gooy toog moo lay jaaxal nee na boo yenoon ndab yi la sëñ Tuubaa yan nag yaa ngi egg ci kappaaru wa kaana min fadli mawlaana alkarimi lahu mayrun wa xayrun wa anwarun wa sirrun te kon xam nga fa mu tolloon Cheikh Ibrahima al ak ak fa mu nekkoon waaye teewul gis nga melokaan ba muy ñëw ci Serigne Touba ak la muy jox euh, Serigne bi ci ay dayoo ak xam nga muy xam kan mooy Cheikhul Khadim boo xoolee ku mel ni Serigne Mouhamadou Diaw Pakha sultaanul loolu ci dara daraja ci maqaam ci rëy sëñ Tuubaa mas naa wax sëñ mu joo paxana ko kan nga xam ci kan moo gën a màgg ci wàllu yàlla yi sëñ mu joo paxana ko man dana ko kan moo gën a màgg ci wàllu yàlla yi mu ne ko man sëñ mu joo paxan sëñ Tuubaa na ko ku ne la moom nga mu ne ko bu la neexee ma doon ko def man ak li mu amee xam-xam waaye dégg li muy wax ne mahabatu abdul xadimi wirdi wa huwa lada zal arshi xayru wird bëgg sëñ Tuubaa rek moo leen bi di mat ci lépp lu ñu mën a bëgg defoon ko muy seen wird ak seen lépp luñ mënoon am ak daraja yéen am ca biir nag yoo xam ne doo ko mën a leeral sax ngir tolluwaay boo xam suñu borom jagleeloon na leen mag ñu nga xam ne moo xam fuñ ci mën a bàyyi ko ak kuréel yéen doon ak sañ-sañ yi leen yàlla may baatin bu bu bu fees ba ñu bari la woon xam-xam bañ amoon am na ci jëmm ju siiw ju ràññ ko fi ne joo xam ne mas naa wax ne xam-xam bu doon doomu guraa ŋàdd na kama jàngal benn man benn am ku ne ko nag bala ngaa yegg foofu da ngay seeti suñ Tuubaa ndax lambi xam-xam la joo xam ne moom ndax suñ Tuubaa moom du bëre daana suñu Ahmadu Mbay bëggee na ko seen waa ji waroon nay bëre sëñ Mourou may mbëgg sëñ Tuubaa daan daana ko woon seen waa ji waroon nay bëre ndax nu ne nit da ko daan bàkkoo fi wetam ñëw di ko woon fa nga toll waaye moom du bëre nee na ba ma ñëwee fa moom it ca la demee ba wedam ci xam ndax fu ne lañ daan seeti sëñ Tuubaa ñii dañ daan listixaar dara ci seen xel wax na bu ma demee mu tontu ma nangam ñii dañ daan wax ne bu ma ñëwee wax ak moom ci nangam mu tontu ma ci nangam kenn ku ci nekk fa ngay fa fa la ngay tontu la ngay xalaate boo ñëwee bëgg a wax rek ca loola la sëñ bi daal di daal di jëkk a tontonte ak yow wala ci yow lay ca loola lay jëkk waxante ak yow léegi-léegi nit ñëw na ko nangam laa bëgg mu jàngal la yoon yoon wa ngay jaar wala nit ñëw na ko nangam laa ragal suñu am sutu jaxate mii mes naa toog fi moom ba yàgg muy sotti ay ay rongoñ sëñ bi ne ko xam sutu ana lii loo ci jublu mu ne ko ragal bàmmeel mu ne ko mat na ko de mu ne ko waaye nag yow rek laa fa yaakaar mu ne ko mat na ko ñaar ñaari mat na ko yi ngir xam nit ki ni muy war a xalaate yàlla boromam ak ni muy xalaate yoon wi mu war a jaar ba egg ca ca fa muy wuti ñii bi ñuy dem ci sëñ bi seeni tool lañ bàyyi bàyyi seeni njaboot sëñ Balla Fally Dieng ba muy dem ci sëñ Touba daa bàyyi léppam ñii dañ lay jàppe ko dox ba muy ñibbisiit aw yat képp la yoroon akum mbalaan dañoo mujj di ko reetaan naan Balla Fally mii nga xam ne tukkeem bu yàgg bi ëndaale lu mooy aw yat ak mbàjj waaye la tax defaru sëñ Touba yéeme mooy day mujj moom dëkk yéen moomoon ak ca yoon ba mu ko moomee ya ca xew ay day mujj ñii jóg fi mu moom fi ñii jóg fi mu moom fi xam ngeen ne kon day dem ba mujj tund yam féete woon yépp mu yilif ku dem ba sëñ Tuubaa di wax sa sa sa defaru di wax sa mën a mën a defar ngir pas-pas boo xam ne nii amoon nañ ko ak tolluwaay boo xam ne am nañ ko seen diggante ak Cheikhul Khadim ñooñu nga xam ne it dañoo amoon dayo yooyu nga xam ne da ngay Cheikh Ibrahima Njaañ seen pas-pas ya xool sëñ ma sàmb jub sham nga xam ne sëñ ma sàmb jub sham wax na ne bu teeloon a gis sëñ du jàng dara moo jëkk a dammal ab gopp sëñ Tuubaa sëñ ma sàmb jub sham moo jëkk a dammal sëñ Tuubaa ab gopp ndax bu masaa dooñ sëriñ bi da koy wax ne ko maa lay bay maay bay sama sas bayaale sama sas ngir pas-pas ak tolluwaay boo xam ne amoon na ko ak daraja ju nekk Sëriñ Tuubaa jagleel ko ko ba ba ba bis bi muy ñibbi aljana ak ak ak ya xew ci bëgg gi mu bëggoon sañ bi rek la mu koy jariñ te moo ne ñoom koo ci masak day tiit xool suñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdaws nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo mën a boole lu ne Cheikh moom du julli du woor sëñ Rijal Seck du julli du woor dañu Rijal mag ñi mas nañ koo booleeg sëñ bi na ko Rijal Seck mii du julli du woor Sëriñ woo ko ba mu ñëw mu jëlu setala jox ko jox ko der ne ko mu bokk def ko xaal mu tom penk top top penk bi woo ko ba mu ñëw mu ne ko doomi soxna lu mu def dañ ko ko war a laaj ndax borom xam-xam lañu moom ana lu dox su digganteeg jullee fi digganteeg woor mu ne damaa gis ne nag jataay bi jant bi fi muy fenke ak fi muy soye li fi jataayu koor ak di fi jataayu julli ab naflaay la te man sama yaram bii dama ko iñaane ab naflaay ngir fa mu toll moom ndax moom jàpp na ne bu toogee di julli mi ngi noppul sëñ bi ne ko doxal ca naaj boo demee nga liggéey fëgg weexal ñu wax ma sa tawat man ahmadu ku ma lekk weexalam faj tawat waaye ndax nag ñëpp lañ lekk ñëpp ñëpp la sëñ bi jot seen seen seen weexal ndax booy roy nit da ngay nit ba xam ba xam yow sëñ bi jël na sa mbir wala wala wala wala jëlu sa mbiram def dara ji jooje mu am toll ko ci ci yàlla ak maqaama mañ am te teewul ñoom jamono bu nekk tiitaanga jëniy tiit ci seen diggante sëñ Tuubaa ndax melo wu nekk la sëñ bi di dikkee ci ñoom yu yu yu jot yii yépp amu amutoon jot ga ku ñuy wax sëñ Maxtaar Jóob Njaañ nee na damaa dégg bis ñu ne sëñ Tuubaa ubbi ne ca njariñ ma ne naa siyaare ci ba may agsi bay ñëw ci bunt bi maa ngi fekk rang gi bëkk néeg bi di di baare naan juróom-ñett fukk la wax nee na juróom ñetti fukk ba mooy man loxoom sama dënn la ko teg nee na ngir ñi ñi ñi jàpp ne sëñ bi daa amoon jot nee na mu ne ma juróom mu ne juróom-ñett fukkeel ba mooy man sëñ bi jël loxoom ci ki nee na ba ba may jàll mel na mag wax ne kii ñëw tey rek bëgg a dem man def naa fi ay bis mënumaa gis sëñ bi nee na ma dellu ginnaaw na ko ñëwal jàll am ñu naan gis sëñ Tuubaa de xaw ma ku koy maye yow xanaa yow rek yaa koy def nee na ñu rit bi di daw ca keese wuti sëñ Tuubaa fa mu nekk ba ñuy agsi nee na sëñ Tuubaa ngi naan leen Maxtaar Jóob ca la bokk nee na bëkk néeg bi sëñ Tuubaa nga naan leen Maxtaar Jóob ca la bokk sëñ Maxtaar Jóob moom maye woon nee na bëkk néeg bi dawaa dikk ubbi buntu bi ne ana sëñ Maxtaar Jóob mu ne ko maa ngi noonu kaay wuy ko taddi nee na bi mu ñëwee sëñ bi ne ko Jóob ma ma dénk leen te yebi de wax ju gàtt ma dénk leen te yebi de mel na mag nee na ma yàgg naa ci ginnaaw sëñ Tuubaa waaye mosuma ca dégg lu may iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin gee wala ju ci ni ngir ngir ngir ay wax joo xam ne dawul dawul bari ci ndax ragal koo xam ne ragale woon nañ ko ak xamoon gin xamoon kan mooy Cheikhul Khadim ak fonk goo xam ne fonkoon nañ ko ak wóolu goo xam ne wóolu woon nañ ko Sëriñ Tuba te ku ma sa ñëw ci moom it ci ñooña xam ngeen ne sëñ Mouhamadou Lamine Gueye moom mu ma la wax daana wax ne Sëriñ Tuba de bu woote woonu sabar ku wujjiwu dem sawara waaye man du ma ndax saa kër sunna laa ko sance ñagoo ko sariya ku ko ñëgër yaa boole Mouhamadou Lamine ci sa bopp waaye Mouhamadou Lamine Gueye boole woon ci bopp ci nungoo féete ci ak ak karal bés mas nay dox ba yàgg ànd ku ñuy wax sëñ Ahmadou Fall aramkat daan na gisub taxaw daan na mag mi xam nga lu ma tax a taxaw mu ne ko déedéet mu ne ko bu fi jëm ak bu ko fi jëmi bis penc nga waaxu du ñëw ñu ne la bu lakk wala nga jàpp ci loxoom nit bëgg mu ñëw ñu ne la bu mu ñëw nee na boobaak léegi lépp lu ma mosati taxantu ko sëfut yàlla ma yàbbi ko mas nay siyaari gi sëñ Tuubaa njaareem dem ba ci yoon wi dërëm bi mu yor fi mu toog di jàpp dërëm ngor di bi mu yor la daan daana wax ne yilif adduna bépp ak taxaw ci buntu kër yëpp di yalwaan ñoo yem ci man borom daaru moxti mi daana wax ne ku ma sa ñëw adduna ku nekk boole na adduna boole na yàlla ak leneen ba mu des Mouhamadou Lamine Gueye musta boole yàlla ak ba wadd ba mu demee ba ko wàññiku waat ñëw ba fekk dërëm bi fi nekk mu fekk fa mu ñaari dërëm sëñ Mouhamadou Lamine Gueye ne bu ma jëlee bii du ma xam mooy sama bos moo ma fi bàyyee bee du ma xam moom naa fi ba ñaar yëpp bi mu ñëwee nuyu sëñ Tuubaa ko damaa yoroonub yóbbal doon ko indi waaye dafa ñëw ba ci yoon bi mu wadd muy ñaar ma dem fekk ko fu muy ñaar xaw ma ma ci moom mu ne ko la la seytaane deseeloon kon ndaka la bi def farekal feb jàmbor wala portable ab jàmbor def ca poos naan bi ñoom ñoom daawuñu dox noonu xoolal dërëm bi nga moom mënoon naa jël benn bi rek ne bu mu muut bi fayee ko bi waaye ñëw julli si ci jàkka ji rongalaat portable ab jàmbor wala nga dajeeg loolu lay doo wax nga ne lii moom xéewalu sëñ bi ma ko jox ñoom daw ñu doxe noonu ñoom mosu mosu mosu ñoo ngem mosu ñoo ngeme loolu sax sëñ Mouhamadou Dagana mii benn yoon rek la ma sa génne jëm ci jàkka ji gis góor ak jigéen gu taxaw dafa dafa dafa yëkkati kàddoom ci kaw wax ne ba ma dégg ak yàlla ba léegi tey laa a gis mooy yàlla góor ak jigéen gu taxaw rek mu ne ba ma ba ma kooku bu ñëwoon ci jamono day seey sëñ Mouhamadou Lamine bu ñëwoon jamono ji dem Dakar day Mouhamadou Lamine Diop Dagana day ruy gis jigéen góor ak jigéen gu taxaw rek mu ne mooy yàlla moom dama ko daan dégg waaye tey laa ko gis te xoola ñoom lañ amoon ci sëñ Tuubaa ak waaye yan amoon sëñ Mouhamadou Lamine Gueye mii li tax sëñ Tuubaa ñi ko topp yéeme moom jàppoon na ne sax mooy borom jamono sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jàppoon na ne moom mooy borom jamono ngir fees ak egg ci yàlla ak bari xam-xam ak daraja yu bari ci moom waaye mu mujj takk kaalaam ci baatam rek jox boppam Cheikhul Khadim te ay ngëneel yu baree bari yu yu yu daje ci moom ak may yu bari yoo xam ne yàlla jagleel na ko sëñ sëñ Mouhamadou Lamine Gueye nga xam ne ak jege sëñ Touba ak sës ci moom ak sëñ wóolu ko ci ay secret yu bari yoo xam dañ ci daan dañ ci daan jëflante ak di ko waxtaan noonee mu meloon nag ci ak jaamu yàlla nga xam ne lu mu tar tar ak mu mën a mel ak jamono lu mu tar tar ci moom du te du am kumpante it seen relation ak Serigne Touba dawul dox dañu daan connecté mi ngi mel ni ki amee internet bi mu mu connecté dafa am lu leen daan boole xam nga dafa am toujours luy boole taalibe bi ak sëñ bi ñun ñëpp mën nañu maase ci am ay portable mais bu ci amul ab piis dee su la jot doo joti man gisaguma ci portable boo xam ne dana rafet lool waaye du am nag aw ba ma noppi ngay jote ñu di la jot te ci biir bi nga abonné ba noppi mooy bokk ci murid gi daa am lu lay tax bokk nag muy pësief loola crédit yi lay doon mag ñi loolu lañ amoon mag ñi ñu mag ci crédit pësief fu ñu ma sa toll dañ daan connecté sëñ bi bu ñu ko masaa woo benn yoon nag mu waaye gis nga jamono da ngay gis fukki junni nit ñu dajaloo ci benn béréb jàngi xaside jàng alxuraan sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ bi du dikk ko def mooy amuñu réseau connecté wuñ parce que ci biir def mag ñe nag dañoo selloon ñoom dañ daan dund loolu roxamaa baynahum kenn ku ci nekk fa muy teg ka ak nam nam koy jàpp te daawuñu wane woo yëg am xoolal Cheikh Isa Dieng nga xam ne Cheikh Ibrahima Diop almasen nee na xaasal mafaxira Isa Dieng soo kërami tedd nga yépp Cheikh Isa dajale ko bis mas nay daajal sëñ Tuubaa ay néeg daajal na sëñ Tuubaa ay néeg foofu ci njariñ yoo xam ne am na bis bopp sëñ Tuubaa daa taxaw fi suuf di wax ak Cheikh Issa Cheikh yor marte bi di daaj ci pont bi waaye ndeke daa jut pont bi baaraamam lay daaj nga xam ne day ci baaraam bi rek mais yëgul ne mi ngi tëj ci baaraamam ngir toqamti gu muy toqamti gu Cheikhul Khadim ak gis gi mu koy gis bànneex boobu neex na ci moom ba yëgul ne mi ngi tëj ci baaraam te marte baa ngi dal ci baaraam bi rek yëgul ne sax mi ngi daaj ngir xool gi muy xool gi muy xool euh, Cheikhul Khadim ñoom yëg-yëg boobu ñu amoon ci sëñ Tuba ak bàyyi xel bi nga xam ne bàyyi woon nañ ko xel sëñ Tuba ci lépp mépp mbir moo xam ne amoon na wala mépp mbir moo xam ne ñëwoon na ci ñoom noonu ñu tànn yëge sëñ Tuba noonu ñu meloon ci ci ci yëg googu ñu koy yëgit ak bàyyi xel googu ñu koy bàyyi xel loola daana leen wommat ci la la jataay ya di bari bari ci ñoom nga xool ko mel ni sëñ Darou Assane Ndiaye sëñ Darou Assane Ndiaye nga xam ne jàng alxuraan ak fanaane nafila doonoon mbiram sëñ Tuubaa mas na ko wax ne ko daaru xasan njàngaleem alxuraan nii de diirub yaa ngi koy saxoo da nga yegg ci luy naaw lu mu wax du nga ko dégg am bis sëñ daaru fi mu doon jàppe fi la daanoo bañ ko laajee lu ko waral mu ne li ma sëñ Tuubaa waxoon moo dikk yaari pitax yii dañoo taxaw ci garab gi mel ni mi ne morom mi nañ wuti fu mu fanaani mi ci des na ko ko naree wuti nañ dem ci garabu Daaru Asan Njaay mii di jàngale alxuraan ma xam ne lii mooy la ma sëñ Tuubaa waxoon ci boo ci saxee da ba luy naaw lu wax du ko dégg sëñ Daaru suñ Tuubaa mas naa wax ne kum ne ci sa ginnaaw boo muytuwul mu fakk salu kum ne ci sa ginnaaw yi ne la wóoru la ngir njàmbaar mook sëñ Mamour Diarra li leen xamale mooy naafili guddi sëñ Mamour Diarra téeméeri rakkaa la daan naafila mook sëñ bi Yaasin Umbi Jeng sëñ Malick Jeng muy sëñ bi Yaasin Umbi Jeng mi téeméeri rakkaa la daan naafila da ko daan xaaj ñaari ñaari ñaari ñaar kaamil bi daan naafila guddi daana def téeméeri rakka bu ko neexee mu def ko ñaar ñaar xaaj kaamil bi naafila ko ñaar Cheikh Ibrahima Fall mi bi muy wër sëñ Touba muttu fa Touré tërbiyee na fa ñetti at yoo xam ne ab kaamil lay naafila moom ñetti at Cheikh Ibrahima Fall yoo xam ne xaaj bu jëkk bi benn tànk lay taxawee téye benn tànk bi xaaj bi ci def benn tànk bi lay taxawee ba faj maanaam doon doonu koo xam ne dañ naan dafa ñëw lii rek bi muy ñëw ci sëñ Touba yi fekkoon na fa ay ay organisation yoo xam ne ñii daanaan bokk ak moom añ di ree ñii bokk ak moom lekk di waxtaan lu ci nekk ban ñëwee ak ay lañ koy kii mooy bokk ak sëñ bi tey kii mooy bokk moom reer bu subaa kii mooy bokk moom tëdd ci néeg duñ bokk lal bi waaye lal bi maanaam day bañ gëlin ñi giim ki koy fen biñ koy def pour ba mu ak ci Cheikh Ibra Fall bi ko sëñ Tuubaa jañee raxasu mu ne ko ndongali bismillah da koo naan sëñ bi defe ne dafa mar mu ne ko ndongali jëlal si léegi mu ne ko bokk ak yow ndab nag lenn ndab di xéwlu day mel ni yàlla wàccoon jamono ngeen bokk ndab di tàmbalee jàngale ko ab yoon wi wi wi ñuy jox sëñ bi loolu lan ciy jublu mooy wane du du bi bu sëñ bi ne ko jàll ci bu nekk ci bit boobu ay bëti woo moom ba fajar du jóg te bu taal bi giimee mu dugg ci biir cëngawaat ngir ñu delluwaat te bu xëyee dem yalwaani boole koog liggéey te xoola ku mën a taxawee ab kaamil di ko la te ku rek xam fi mu tolloon ci dimension ci xam-xam waxuma la côté boobu waaye côté beneen bi boo xooloon archive nationale am naa ci archive yoo xam bu ñu lay jàngal kan mooy Cheikh Ibrahima da ngay wax kii nan la nekkee woon bii intellectuel koo xam ne dafa ñëw rek nii dafa xam yoon yi fi mu doon jaar ak fi mu mu tegoon takkam melokaan woowu mu amoon ci digganteem ak boromam am ko ci digganteem ak doxin wi dara du ca manqué ngir ñoom ñëpp kenn ku nekk dafa am benn dayoo boo xam ne moom nga am ndax ki leen di leen womat dafa xam fi muy jaarale sëñ bay jaxat da ko wax ne ko moom sëñ Tuuba ndax du womat kenn ndax te mooy jële ji dana yaa set weles mësula dox sax fu taq lu bon setal ma ngir yàlla man mii taq bay tuubi defoo lu bon mësulaa def benn bis lu warut te waa judut yow def na si def lu muy tuubi kenn mës jox yàlla xaqam benn bis ndare yow giñ naa ne giñ naa ne wax ji soxlawul tuubi yaa xëy na doom ngirum yonen bi tey wéye wéy ba yegg rëkk nga del ci yóbbu kuy tuubi moo tax ku wuuteete ak yow kooku am tu lu yiw mbooleem ku jóg mooy la tey moo def lu jël tuubi koo xam ne kon du def lu juuyoo ak su lu suñu borom mësta mayit nit nga toog fi moom di waxtaanee adduna wala nga toog fi moom am mbégte nangam mas naa dajale mag ñi bis ci njëriñ ne damaa bëgg ngeen jàngal ma xasida am ku bég ba mu ne dox leen bu ëllëg tey fa dugg na ci mësta nungu lenn lu ree rek ngir am mbégte mën a dox leen bëllëg te tey day mel ni kon bu lu ambiance ba gën a xumb riir ma gën a gën a am tàcc ak tarxole yi gën a neex ca la ñuy gën a amee ak yëkki te kii mënta may maye lool ca gànnaar ma son na wax mag ñu ne leen ne ca la la neex di def la la neex di wax la la neex ba faat yow mal xiyaam nga di ma wër bëgg ma ramm la ma di la wër ngir bëgg laa ramm yàlla xereñ na ba duñ gisee ñoom ñoom ci tiit lañ daan dëkk mel na mag am na ku ne ko xanaa yow di sa xel war a naan dal mu ne ko ndax la mu ne ko kullu muridin mu ne ko ah, dama xam ci laa bokkam déet sëñ bay jaxati nee na murid dëgg yombul la yombay nga wax murid dëgg laa te doo murid sëñ bay jaxati mi sëñ champs na bala maa gëm dalaa fay lu ko fayewu kër yi sax du ko daan def ci bët yi bu ma saa xool dara ba gis lu mur te gis day jël kër yi def ci bët yi ak di ko toxaj ngir ngir di di xisaab bët yi ci xool gi mu xool loolu sëñ bay jaxati nga xool ko fi fi mu tolloon ak lim amee woon ci xam-xam ak yi ko li ko li ko yàlla dégg waaye téewul ñoom dañuy xam kan moo nekkoon kan moo nekkoon Cheikhul Khadim sëñ Mamour Jaara boroom Cham mii di magi sëriñ bi buy naafila téeméeri rakk këram organisation ba mu fa naan def mooy bu guddee gàtt bi ñuy rey boole ko kere yi kenn du réer sëriñ li gaa yi def naan nan dem gaaram place daal xadara ku reer ne fa di waxtaan rek diw diw di jëwantee ko waxtaane nii déedéet sëñ Mor Jaara bu nit ñi ma saa xéwlu ba nopp kii danaan la jàngal alxuraan kii mu ne la jàngal xasida kii mu ne la demal fee di ba la nga lekk ci këram rees nga door a ñibbi waaye lekk rek daal di franklaayu añ bi de tey moom neex na wala reer bi neex na wala sëñ bi diw moom watam bi muy war fan nii moom noo ko gisee ah waaye defe nga ne mbiram leer naa moom de yaakaar naa daa am ci mbir yu dugg léegi ngeen ne ca garam place dem nee na ñemeeg njaboot ak jaamu yàlla gisuma ci ku mel ni sëñ sëñ Mamor Jaara sëñ Tuubaa la kenn xamul lu mu doon te gis nga ba mu wax ca way ko nag daakab nu balla abibullahi aabiduhu muhyi bi awraadin sunniyati te sëñ Mor Jaara moomu jaamu gi mi jaamu melo ko façon yi nu jaamu egg na ba day mujj di wut fu muy jàpp ngir mën a taxaw dina fi la xanaa do mënoon naa doyloo yi mu am ci ay daraja yi mu am ci maqaama waaye musu doyloo fu mu sa toll rek day gën a sonn ngir di jëm ci jëm ci jëm jëm ci boroomam sëriñ Madiba Sylla ku ñuy wax sëriñ Madiba Sylla moom moo bindal boppam moom ndax magam moo nekkoon ganaar mu bindu lettre sëriñ Tuubaa yóbbante ne ko damaa bëgg ñëw foofu fi yow gànnaar taroon na targoog bis sëriñ Tuubaa mas naa woo Cheikh Ibrahima Fati borom Daaru Muxti mi woo sëriñ Mudu Mustafaa jox leen ay piis yi maylus na leen waajal leen gar ñi nañ dellu ci dëkk ba ndax godd yi ak yuul yi ak matt yi bari na te Sëriñ Tuubaa daw faxas du dàq aw yoon loolu Sëriñ Abdoulaye Mbacke borom dër bi nettali na ko nee na bis ci naa mën tëju boo xam ne fel yi day sam jëmm ji ba ba doo ko gis nee na bis nag ma di ko ko laaj ne ko waaw Mbacke ndax fel yi nii may matte dala lu dul matte mu ne ma ni nga koy yëgee ni laa ko yëgee waaye bu ma wokkutoo dinaa yëg bànneexu xesante bu booba dinaa yëg lu dul yàlla bu ma wokkutoo rek dinaa yëg bànneexu xisam te bu boobaa dinaa yëg lu dul yàlla nga xam ne du yëg lu dul lool gànnaar jooju ba mu taree ba sëñ bi wax mag ñi ne leen ñëw leen dellu sëñ ma dema silam yi daa ñëw wax sëñ Muhammadu Mustafaa ne ko ne ko dimbale bàyyi ma lu ko matt di ma matt lu ma matt matt te booba booba booba ndaw la waaye volontaire du toog ca gànnaar am na bis boo xam ne sëñ Tuubaa faat waxtu la naroon def ndax amul lu mu jàppee amul dara den ñaari dërëm lañ yónnee sëñ ma diba si la mu ñëw yët ko sëñ Tuubaa mu ne ko amul koo dajal mu ne ko dajal naa ko naan mu ne ko jox ko nekkoon na ñaw yi defukaayu ndox yi dana ko mëdi ba xanaa ko amul ndox doo jàpp mu ne ko amul ku xanaa da ngay tiim wala nga doo julli mu ne ko amul ne ko woon a julli kon yaa ma tax a julli tey fondation jumaay Touba ji bëri bi gerte yi ci jëkk dem moo ko bay ci Siin benn téeméeri bëri yoo xam ne moo ko jaayante joxe ba bi muy wàccu liggéey laxasaay gaa ngi ci digg li bokk na ci baat bi mu jox moom sëñ Madiba Sylla bi mu tollee ci coono bëgg a wàcc ba ma xàmmee sama ndeyjoor beeg sama càmmoñ bi musuma def lu ma astaghfirullah bi fekk ba ma fekkee sa xameen sama ndeyjoor bi ak sama càmmoñ bi mosuma def lu ma astaghfirullah di fekk nga xam ne ñoom bu dee bu bu siratul mustaqim te la ñuy tege mas dugg ci oto sëñ Cheikh Gaynde Fatma rek waxuma sëñ Tuba oto sëñ Cheikh Gaynde Fatma rek ba wàccee fanweeri la yónnee na maa ngi koy jéggalu ci oto bi ma duggoon ngir barke tuubee ko ci oto bi ma bi ma duggoon maa ngi ñi gën amoon kenn lu sëñ bi ne na la ñu ne na la doomi sëñ bi dañ ko defoon muy sëñ bi mosuñu ko ngemee sax léegi nag sëñ bi yow da ci am ay parti dangay ñëw jàpp sëñ bi rakki sëñ bi nga contre di ko oppose naan dafa soof li may jaay mënu ma ko doomi sëñ bi moom la nga koy jëkkoo mooy sa bàyyi laa gëmman faalewu ma la mag ñi ñoom xamewuñu woon loolu mag ñi ndax soxna Fatou Dia danaan wax ne ab sëriñ ab seetu la kenn mës xees ñëw taxaw ab seetu la ñuulal saa yoo toogee ci kanam sëñ bi da yëg ne sëñ bi normalul rek bu boobaa seeti sa bopp saytaane mën na la daawuñu ko wax mënta am daawuñu ko gisuma ko daawuñu ko wax nekku fi ko xamuma ko bu ma saa laaj dara bu ne nangam dañ koy wëri bu ma saa laaj kenn ci mag ñi bu ne woon sëñ Mor Asta ñaan nit day génn ci biti sëñ Mor Asta ñu ne ko nekku am ko ne ci kees bi sëñ Mor Asta ñu ne néew am ko génn ci ëtt bi ñu ne néew dañ dañ koy toog bu ñu doon dem ba jël saxaar dem wooyi ko Tamba yi dañ koy wooy waaye kenn du ne ko nekku léegi nag yow da ngay jege sëñ bi bu sëñ bi jekki-jekkee ne ana diw mu ne kooku du toog nga xam ne sëñ bi kooku mu du toog ma ngay téléphoné wala ma nga fee nangam nangam nga xam ne yàqalante lañ daan def yéenente jàmm kenn ku nekk am loo yéene sa sa sa sa morom ca la ngay yëg ak di ko am doo bëgg dara loo loo yëg ci sa bopp da ngay bëgg ka ca des ka ca des am lool. xalaat bu rafet boobu nekkoon si indi ko tudde sëñ Mut Jow Paxa ñaata mii ma lay wax ba bi muy ñibbi aljana dafa wax ne sëñ Tuubaa borom daaru la ma boole woon naa fi def sama njaboot dem feneen waaye man dañ maa boole woon borom daaru te nungoo gun ko ba bi muy ñibbi ci borom daaru la des ba bi mu demee àjjana ci Babacar Ndiaye Carga ci borom daaru la des dañoo xamoon ni ñuy sàmmee wóllëre xam it niñ daan niñ niñ daan niñ daan dundee ci seen diggante ak Serigne Touba kenn ku ci nekk am loo cee gën di yëg te loo ko gën a jege di ko ragal loo gën a jege Serigne Touba di di ko gën a ragal daawuñu fot fot de kon te kenn ku nekk lam am dangay am dis ku yor dara yéene ka ci des loola. ki mën a jël sëñ Mbacke Bousso mën a jël Cheikh Ibrahima Fall mën a jël Sëriñ Massamba Diouf Samb buur siin ku mëndoo feen dib taalibeem njoxo moo de ñëw jébbulu keneen defar yi nu suñ ci wàll kenn mës am buur siin ku mëndoo feen mas na ko yónnee aw fas ku ñuy wax Abdou ay dara la ko yónni woon ba mu ko ko joxee keroog Sëriñ Tuubaa dafa woo Mbaaxaan Jóob na ko Mbaaxaan sama xasida yi loo ci man mu ne ko asbil sutóor yi asbil umóor mu ne ko doy na loolu dong la ci man sëñ bi ne ko loolu baax na daal di jël kenn bu ñuy wax bu ñuy wax doomi baadoola maa ngi jéglu ci doomi baadoola ndax gi dañuy wax bu baadoola jël kenn ci yi mag ñi yéegloo ko ci kaw fosé wax wax mbaaxaan jóob na ko jàppal ci genn fosé di ko daqal say jàng asli sudur asli umur mel na mag yuuxu na ko mbaqe maa xam ni ngay defare fasu buur doomi ci kaw doomi buur di ko daqal yow rek yaa ko man fasu buur doomi baadoola ne ci kaw doomi buur di ko daqal yow rek yaa ko man muy jàng muy muy daq di jàng ngir xam defar yi mi nga xam ne moom la Cheikhul Xadim xam ni ni ni muy defare ca biir pàcc yooyee mu mel nag nga xam ne ku ñuy wax Serigne Moustapha Ka sëñ Tuubaa yar na ko ñeenti weer ak fukki fan Banjul la dëkkoon mooy doomi sëñ Maska bis sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa ni mu ko daan def day def ba mu sax ubbi na ana Moustapha doomi Maska ji mu ne maa ngi nii mu ne ko àndal ak sëñ Massamba wala mu ubbi waat ana Moustapha doomi Maska ji mu ne ko maa ngi nii mu ñu toog nag juróom benn fan gisuñu sëñ Tuuba mag ñi jaaxle ci njaareem fu ne waay dugg ñu ne nañ laaj ko ma sàmba ndax sëñ ma sàmba yi nañu xam ne dafa am ak yeneen li tax andiwuma ci ñu bari dafa am ay jagle yu bari yu am ci sëñ Tuuba Cheikh Ibrahima Diop al-Mashri nee na ko bu dutoon ak sëñ Tuuba mii di borom jamono yaay gën ci àdduna lawlal xadim imaamul asri xudwatina la kaana afdalu ahlul asri kulli asri kullihum asri kullihum nga xam ne bu ñu doon sëñ Tuubaa nee na ko yaay gën ci ñu ñëw na sëñ Masamba sëñ Tuubaa de fan yëpp dañ ko gisul sëñ Masamba na leen ana Moustapha Ka doomi maska ji ginnaaw ñaari fan yu ne dana boole nit ñu bëgg koo laaj kan la ko sëñ Tuubaa mujj boole sëñ maska sëñ Moustapha Ka ñëw sëñ Masamba na ko sëñ Tuubaa kum la mujj boole mu ne ko yow mu ne ko kon de ngi war a toll ci mu ne ko juróom benni fan nee na fi ma daanee la juróom benn fan ma seen sëñ Tuubaa di sëñ ma sàmba rëfut nee daa jekki-jekki na diis rek jox sooxu sëñ Tuubaa nee na ma daw làqu ci ginnaaw sëñ ma sàmba mu ko ma ne ko Moustapha ka doomi mu ne ko akasa xanaa ma sàmba fan yi am ngeenu jaaxle ci noonu na ko ah, Mbàkke am nañu jaaxle lool ndax fan yi dañu laa déggu fenn yëguñu fenn moom nga nu fekk ci jaaxle googu mu ne ko ma sàmba danoo nekkuloon adduna sëñ Moustapha ka nee na damaa yëngu ci ginnaaw ma sàmba sëñ Moustapha ka nee na damaa trembler ci ginnaaw ba jàpp ne sëñ bi dana wax jógal foofu ndax keroog laa ma sa dégg loolu mosuma ko dégg ci adduna nee na mag ñi li tax ñu fees dara dérangé wulat sëñ ma sàmba dal gi mu dal yëngu rëbb taman maa ngi nar a teey ngir dama nikkulu nag bi daan ko sama borom moo yónnee fii ne ma neen ahmadu ñett ngi ñoo xam ne kenn mënu cee jàll te rëmuwu leen daan buur siin ku ma doo fee nag laa ci mën a tudd sëñ Tuubaa nee na la tax ma di ko ramu jit mooy lam ma waxal te yàlla def ma noona daan na ñett ñii nag diw li mu mel ci diine ak diw mu daar woo woon ak diw mu mës a jëfal yàlla dara ku ne leen woon yéenay bokk benn bis ko gëm ku leen ko waxoon ñoom ñooñu duñ duñ mën a gëm lool te buur siin moo ne du tool bu mu bayal sëñ Tuubaa waaye da ko waxal rek wax jam ko waxal nag moo moo ko jural lool ñenn ñii ci sëñ Tuubaa fan yu néew lañ fa def sëñ Manoumbe ba xabbaan nga xam ne kër bi sëñ Mbàkke Kajoor moo ko wax wax na ko sëñ Tuubaa fii sëñ Mbàkke Kajoor sëñ Tuubaa nee na laa xam ñu dugg ci bàmmeel ameelul yàlla xaq ameelul benn jaam bor muy sëñ Maamoor Jaara sëñ Mbàkke Kajoor sëñ Mbàkke Kajoor bi sëñ bi dëkk bi da ko woolu mu ñëw Tuubaa ñetti néegi sëñ Tuubaa yi fi mu nekkoon ci kër gi moom la fi sëñ Tuubaa bàyyi fii ñu denc sëñ blaat moo nekkoon néeg sëñ ma lumbe fi la sëñ ma lumbe nekkoon fi lañ indi bi ñëw ñëw si ci daara ji bis sëñ Tuubaa ñëw na sëñ Mbàkke Kajoor sa borom nee na nga digal ma mu ne ko li ma lay digal la mooy bis bu lii di ñëw jëm ci yow gis naa ko bis bu agsee bul fàtte bul fàtte sëñ ma lumbe bul fàtte Ibra Faal daa bàyyi bokkam bàyyi léppam sëñ Tuubaa demaat ñëw na ko sa borom nee na nga wax ma li nga bëgg mu ne ko li ma bëgg nag mooy adduna moom moo ci am dara moo ma am ku bew moo am ku bëgg adduna bu ma am ku mel nangam njaboot bi mu ne lool laa lay ñaanal daan ko lool laa ci ñaan sàkku sàkku sàkku ci mu melokaan sëñ Abibu Mbàkke imaam mii bis bi ñu ko yóbbu ci sëñ Touba mu tàllal ay tànkam sëñ bi jël xalima gi mu yor fëggu ko ci na ko bankal sa tànk yi ba ni sëñ Abibu ñibbee àjjana mës sa tàllalu tànkam sëñ Abibu ba ni ñibbee àjjana ku xam sëñ Abibu gis na mu daan tooge xam ne tooge na woowa ni la tooge ba ñibbee àjjana ngir bankal sa tànk bi ko sëñ Touba waxoon ñoom dañ dañoo dégg sëñ Tuubaa te li leen sëñ Tuubaa di wax duñ ko jaay ñu boole ci yor jikko yu baax sëñ Mouhamadou ma doon ci sëñ Tuubaa ci ne naar bi ñuy wax naaj yi sëñ Mouhamadou Lamine Diouf bokk na maag moom saxaar fi ci ci Cees ko damaa bëggoon a yuuxu ne leen eh nit ñi naar bi moo bëggoon a lor sëñ Tuubaa ca gànnaar nee na mujj ma ne waa bu ma ko waxee jën jikko laa doon ci sëñ Tuubaa jën jikko laa ci doon ne ginnaaw moom jéggaloon ko man ma ñëw di ko feeñal jën jikko laa ci doon na xoolal melokaan bu baax woowu sëñ Mahmoud Mbegere mii ay agresseur dogale nañ ko ko taxa tarix dogale ko bicc bicceeg moom ba daggu baaraamam sonal mu yor gées yi te jëfandikoo ak moom li mu ñëwee sëñ bi ne ko dégg naa yoroon nga ne ko waaw mu ne ko lu tax jëfandikoo mu ne ko damaa miiru mu ne ko damaa xoolal yor gées ay gaay dogale la xeex ak yow ba gaañ la loroo ci kenn ñu laaj la lu tax nga ne damaa miiru ñooñu kañ la mer. yow nit bu la rombee suufam dal la donc murit boo xam ne bu ko ma romb muritam rombee suufam dal ko rek mu ne kii day jaay affaire mais ba ko bés bu ma ko jàppee dinaa ko dóor fii ci dëkk bi dóor yoo xam ne dina nag ñoom meluñu woon dama ab noonu ñu ne mu ne moom dama mirut sëñ Mahmoud Mbege mu ne jëfandikoo li nga yor mu ne dama mirutoon ñooñu dañ leen dañ leen a defar ci ay jikko yoo xam ne ak melokaan yoo xam ne dara dara dara dara mu mës a mës a mel noona ci ak waggar ak wormaal ci seen diggante ak Cheikhul Xadim ci jamono bu nekk kenn kum ci mën a doon ñama la wax ci uur ba njëkk ba ña daan xiif ña daan mar ak gànnaar sëñ Ousmane Samb fukki weer ak ñaar am na ko yoo xam ne danay waa këram bu leen ma may ndox ndax damay waaj a fekki suñ Tuubaa gànnaar sama nga ca mar wa ak xiif ba du fi nekk di lekk kanaan ku ci ma sa am kilo pepp wala ñaari kilo pepp danga naan naa ko yit suñ Tuubaa def ko cere baa nga def ko muuraat ndax nee na seen yaram daw na ñu ne fii réew mi di lekk kanaan suñ Tuubaa nekk ca xiif sëñ bi fukki oto benn nga gaare ko sa parking wala ñeent sëb sëriñ di dox tabax ba étage carrelé sa mbaarum sëriñ di seng daara ja dongay amuñu fu nekk bu la sëñ bi seet ci jël taxi baa mu naa naaje loolu tey ñëw mu ne taxi laa doo ko ci jox benn bu ne jaamu yàlla nga ne sëñ bee ko mën te da yaa dàq tukki sëñ bi gën koo bari soxna te doo ci yem léegi la nga jotee mooy sëriñ si normalu nga xam ne léegi moom lu bari dañ ko dañ ko yàq ñu bari jàpp ne mën nañoo yóbbu seen bopp te mag ñii fañ tolloon ci xam-xam ñii nuy tudd kenn jegewul xam nga ne am xam-xam mën a jaamu yàlla di jàmbaar liñ gor ciy dëkk xam nga ne boo boo booy di nga ku mel ni ku mel ni mag ñii te yow amu góolu tal ni wéex wéexu mel na tan ci adduna bari na fi ñoo xam ne mën nañuy coow lijaay jaay diineeg wax ju bare mag ñi nangam waaye ab 4 mètres amagum bu yegg te mag ña tool yéen doon gor njàmbaar gañ doon nekk lañ doon sëñ ma ndumbi xaban déndey la wàcc bi mu waree wàccu liggéey dana naa dem déndey ndax bëgguma ëllëg yomal xiyam sëñ Tuubaa woo ma ma dekkee fenn daara bëgguma dekkee fenn fu du daara suñ tubaab mas na ko wax mu ndumbe boo demoon ci defukaayub ndox fekk fa borom siwo ba fekk fa borom pot fekk borom pan fekk borom bërigu nooy def mu ne ko damay duyal borom pot duyal borom siwo duyal borom bërigu dóora duyal borom pan duyal borom bërigu mu ma sàmm ma ndumbe da ngay bërigu kenn du ko jëkk duy ñaata am la tërbiyewu at yu bari la tërbiyewu te gëléem yi daan yóbbu dund bi day da dajeeg yeneen yi ñuy bàggante yi yóbbu at yi keroog bi si bi seexul xadim tàggoo ci mbakki ka mbakki bari jëm ci géej gi moo jëkk a jox loxoom borom daaru wax na ko ngay sama sëriñ ba kéddil nga xam ne bu ñuy wax régler yoon moo ko jëkk a def ba sëñ Tuubaa bay dem la jox loxoom borom daaru wax na ko ngay sama sëriñ ba fekkee di jël si waa léegi tey boo doon xool borom borom fanweeri at yi ñuy toogal fii tey di ko di ko fàttaliku Cheikh Ibrahim nga xam ne tey du ma wax sax ci jublu ci waxtaan waaye li ngay jublu mooy ku am fanweeri at ñu bàyyee la yoon yu noon yi sëriñ si njaboot gi ñu ne la borom daaru yow yaa yore loolu responsabilité loolu te ku fi mas a tubaab bi mas a dajal faat la xañ la sa bakkan sa xañ sa njaboot jële fi ñu ci réew mi ñëpp jële sëñ tubaab a tiit war a jàq ak kaamilu Cheikh Amadou Fadal moom balaa sëñ tubaab ñëw moom dana mat yëmul ci loola mooy yoon wi dana dolli ko bu fi bàyyi woon nangam bu dikkee bu fi bàyyi woon téeméer bu ñëwee mu ñaar téeméer te ci fanweer te yokkul ci digganteem ak sëñ Tuubaa pas-pas bam nañ ca daan dox ndax matinu doxin doxin ma muy dox mooy roy sëñ Tuubaa ci lépp lu sëñ Tuubaa di def mu ànd ca moom loolu moo di aw aw melo waaye baat yu ko sëñ Tuubaa dénkoon keroog ba muy tàggoog moom da ko xam borom dara sëñ Tuubaa keroog dana ko cerno rikk na nga muñ rikk na nga am jom rikk na nga gore benn bu ci nekk xoolal na mu ko defee muñ gaag ngor gaag am jom te borom Darou Moukhty ni ak ak saxaar di doxe ni lay doxe saxaar moom ñaari raay la muy sharia ak xaqiqa borom Darou du jégg ci fen waaye waykat bi nee na ko hadayta xaqaqta sharaata xama fii hubbi Cheikh Ahmadou man yu daaniik sharia moom coow rek xaqiqa nii bëgg Sëriñ Tuubaa moom kenn du la ci jéem a seet naan borom Darou diw ku ci gën a bëgg Sëriñ Tuubaa nee na ko loolu moom amul jéem a dellale te moo ne ba bi fi bàyyi ko ñu di ko def ci pencam mii jaamu yàllaan nga du ngoo faat waxtu dunu ko dugg ci jàkkam te julli léegi nag bu nu eggee ci jamono joo xam ne ku fecc ba daaneel ñu ne la àjjanaay sa kër murid saadix dëgg day mën a fecc ba mu mën a bëre léegi loolu loolu loolu mooy yoon bu ñu waxee ñu leen diw nee na àjjanaay sa kër sëñ Mbàkke bu sa nee na bindal naa sëñ tubaab leetar jëmee ko ci kilifa wax ilaa muridin saadixin mu ne ma yaa ko seere yaa ko seere nee na ma far ko waxuma dara léegi nag fii ngay gis ku mën a fecc baa ko mën a football baa ko mën a bëri de dama bëgg Sëriñ Tuubaa ak Sëriñ Fallu gaa yi naan dañ ko war a jàppale ndax Sëriñ Tuubaa la gëm murid saadix la ka ca daara ja de laxasaayu te amagul ngërëm di murid saadix sa sëriñ ba nga yaakaar bëgg a doon murid saadix ñooñu ñëpp di murid ñu jël murid di ko di ko di ko di ko di ko ci saane ci mbedd mi fooyee ko te mag ñi mosuñoo xam loola ñoom mosuñoo am bannee xob it yëg ci ñoom loolu ngir lenn kenn ku ci nekk bu la gelmatoo lam lay joxañ ak lam lay wax kenn du ci sikki sàkkal waaye dana woon mag ñi bés jamono ngi ñëw ñaar dana na gàññ benn réer mër jamono ngi ñëw téere yi dana na gàññ comme mi na gàññ ay teggin réer mër bu boobaa maa ngi leen di dénk na ngeen laqatu ci ak taalibe te nekk ko ca bëñ ba ni wax ruug séente bu leen ngo ŋa ba njàngati du ko yóbbu njongante du ko yóbbu bu boobaa maa ngi leen di dénk yaar na ngeen di roote fi man di sotti fi man ma fàggu leen ci yaar fi ngeen di roote du jeex fi ngeen di sotti du fees fàggu leen ci sama yetti bopp bu boobaa foo leen toogati may ne ci seen biir ku jóg di dem ma ànd ak moom soxla sama fajal bu dee roote ci moom di di sotti ci moom noonee mag ñi meloon nga xam ne seen baatin yaag seen lépp ragal gi ni ragal Cheikhul yi mag barkeelu gën ci barkeeloo lu laal ci moom nangam ak nee na ma woon nanga ak kenn ku ci nekk buy wax ci moom sëñ Moustapha Kam mi ma lay wax ci Banjul bu daan nett li ci sëñ Touba day jàpp sol barkeelu bu ko sëñ Touba joxoon mbub mi ko sëñ Blaat joxoon jublu penk jàng alxuraan jàng xasida ba noppi door na kon bismillah ñu barkeeloo ñu doon a tàmbalee ñemee ñemee ñemee tudd sëñ Tuubaa ngir door cee ñemee waxtaan ngir xam nañ fi ñu ko war a teg ci seen diggante ak seen borom ñooña nag moo tax ñu màng ngërëm yëpp ndax àjjana li muy neex neex ngërëmul yàlla ko dàq te ngërëmul yàlla loolu lañ doon sax cër yi soxlawuñ ci woon dara fii ci adduna lépp luñ ci sëñ Mouhamadou Lamine Gaye daana wax ne adduna lu ma sédd dama koo gënee waaye sédduma ko dara sama bopp Cheikh Ibrahima Fall mii bi ko sëñ Bachir laajee na ko taalibe yi la topp kon fu ñu jógee ndax sa xaatabante ga sëñ Tuubaa dana ko adduna doo fi am lu toll ni basal mu ne ko bëgguma fi lu toll ni karaw karaw benn karaw sëñ Basiiru na ko kon mbooloo mi riir mi foo ko jële mu ne ko ba ma sukkee di jébbalu fa xasit yi suuf ya barke boobu moo ma topp waaye ñoom seen cër yëpp dañ ko denc ci ëllëg képp ku fetal li nga yor na ku ko tiiree maanaam ku jëm ca marte ba te saare sa njëg boo yeggee xoole rek te bis boobee la borom kasbul adwi ne fal taskuril yawma lil akwaani jumlatihim tubdil xafaaya wa tarmi naara bi sharawi yawmun huwa al yawmu laa yumkin abada bihi ila al abadata bil ixlaasi wa sahari lam yugni an walidin awlaaduhu wa ghina aw kasratul maali wal ansaari wa sumari raj rek doog mbooloo mu bari du la fa jariñ jaamu yàlla rek moo fay doon sa yitte dañ daan taxawee nafila taxawee def lu nekk seen diggante ak seen borom war maal seen Tuubaa waggar ko waggar goo xam ne kenn xamut ko xamutoon suñu toll bëggante ci seen biir bëggante goo xam ne kenn ku nekk jox xaqam keneen wax nañ ne sëñ Masamba Mbakke bu masaa jiw Daarul Muxti day bale penc mi jël ay tànkam toog ci ron borom Daarul Muxti di ko bësal ay tànkam moo ne mënoon na ne man li borom Daaru am laa am ndax ñoo bokk nu defar ndax jamono jii lool da ciy amante man da ngay dégg fi ko ne man faaliwu kenn Sëñ Tuubaa rek laa gëm moo a defal lii man kenn joxuma maañ kenn joxuma reen loolu du adduna ak yëgante la woon dañoo yëgante woon ci seen b Cheikh Issa Dieng boo ñëwee fekk ko fi diw boo ñëwee fekk ko fi diw boo kenn ku nekk ñu am ku nekk am keneen ak ka ca kenn ñii di lijjanti di kër ñii di lijjanti ci seen i biir yëpp jaxasoo ñu xam ne ñoo bokk benn teen bu nan naane muy Cheikhul Khadim loola nag diirub delluwaatu ca melokaan roy ca ñoom ñu xam ne ñoom wa sabiquna sabiqun ulaika muqarrabun wa man tadalaka dañ koy dalal leen xel de léegi-léeg nga dégg fii ku naan mag ña nangam waaye xam ngeen ne wóor na leen ci yéen jolof rek sëñ bi koor gii rek da ci gis ko xam ne day tàmbali di di di di ay bëtam di toq ndox ak muy muy muy liisan toog def nangam bañ fay yóbbu sëñ Tuubaa booba dafa mar ba suuf si amul benn meññet ginnaaw bi fi bi nekkee la suuf si tàmbali biir kër sëñ Tuubaa foo mu génne ak mu génne ak seer mag ñi nuñ daan mel jaraaf mii gaa yi di leen dóor di leen génne amuñu benn naar yaa rabbana yaa rabbina doon wax xobay naa bay naa abdul bu leen bu leen kenn may naaju tàng ci lañ dox di di mar sëñ afiya sa mii yanul na sëñ Tuubaa gaal boo xam ne keroo bi mu tegee gaal gi deru bopp bi daa teggi sëñ Tuubaa tibb suuf sotti ci ne ko aafiya ah, loo bëgg ku la ko faggul mu ne ko Mbàkke naa la gën a sopp rek loo loo bëgg ku ko faggul mu ne ko naa la gën a sopp xolo yooyu pas-pas xam nañ ne mahabbatuhu xunnun wa iqdaamuhu ulat muwalaatuhu xayrun muaadatuhu bayrun ginnaaw bëgg gi mooy sàq mu dul jeex mu ne ko naa la gën a sopp ñooñu pas-pas yooyu lañ lañ amoon bu ñu doon faatu yi la leen sëñ Tuubaa digal dara dara dara dara du du ci lool borom Darou Moukhty mi daa wax ne Sëriñ Tuubaa lu mu bëgg dana am te lu ma sant danaa ko def loolu moo di dogu foofee la mag ñi nekkoon foofee la jeexaloon seenu dund foofee la lépp luñ doon sakku àdduna ak alaxira ca loolee lañ ko amee woon ba tey seeni ngërëm ak seeni tagg feeñ àdduna bépp di leen waxtaane diine jëmu leen ak bokk jëmu leen yoonu murid yii ñu nekk jëmu leen ñu jeexoon takk ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa lañuy daal daaneel la Serigne Baye Jaxate radiyallahu anhu waxoon rek Serigne Baye Jaxate dafa waxoon ne Serigne bile ak mbooleem ñu jëkkoon a ñëpp ci moom asal dunu maasum kenn ñoo gën ñoom ku ne ñoo gën ku ne ñoom ku def Ibra Faal ak Seexi Ibra Faal teeg Serigne Mandoumbe kem dafay dof dafay ndaw lu dof te juum nee na ku leen def ay kem ñoom da ngay ndaw lu juum rek ku def Ibra Saar ak Adama ki Mabaabu Gay moroom da di dof rek buy say te te te ku defit Abdourahman ak ku def Abdourahman moroom it ma sàmba jóoba kii siraloog yaaram ba moo ma ta def ciy buum daa di wax ne ku ku wax lëf ci Aïda Dieng ak Balla Fally lu dul ñoo ko gëm seenub sëriñ yow dalal dafal di juum te moo ne Souleymane it ku wax lëf ci mbiram muy sëriñ Souleymane Diouf mu ne ku wax ci moom ci ay ay mbiram ay mbiram mu ne ku ca ku ca wax dara lu dul moo moo sell di ab yaaram moo sell di ab yaaram ku wax ci moom ay mbiram lu dul ne sell yar sell xam di ab yaaram mu ne sëriñ Modou Lamine mbay ku wax lëf ci moom lu dul moo ko jàpp njàmbooram réere nay jikkoom jàpp ak njàmbooram sëriñ Faati Amar képp ko wax ci wax ci lëf ci moom lu dul aw yiw xamul booba ab dayo sëñ Madou Gueye jamoo it sëñ Madou Gueye jamoo yitam bu ca wax lu dul ngor ak diine ak sopp ngor ak diine ak sàmm njabootam ci ab loxo te moo ne Madou Madou Lamine Mbaye Madou Lamine Mbaye Madou Lamine Mbaye Madou mbay Mbaye Ndiaye Madou Mbaye Ndiaye itam bu ca wax lu dul rafet jor cib sangam ak doxe nag saboobu kooku moom neex na ma mooy ki rafet njort ci sangam ba noppi di doxee sagoom kooku maa ngi moom na bokk fu ne mooy nga xam da ngay rafet njort ci sëñ ba noppi doxee sa sago ñoom ñee la ñu war man kii dañ mud mbay mi man damaa neex dafa rafet njort ci ba noppi di doxee sagoom man fi ne foofu laa ne na rafet njort noppi di di di di doxee ngi jéggulu bokk yi bu baax xam naa jataay bi waxtaan fi dana jafe ci man ci lu bari ngir ne béréb buñ la yilife doo fa jàngalee loolu moom muy njëlbeen gi ndax bu dàqoon ñëpp na ku ne na nga wuti fa nga gëm daaru gi lay fanaan ci man kon samay kilifa fi nekk ba ca toppit wax naa ne lii ñuy jàngale fii ñi fi nettali ñi fi nekk ko gën a man wax naa ko suñu Moustapha Ndiaye dama ne ko waaye yéen da ngeen a baax rek waaye yii ma dégg ngeen koy jàngale wax wax thème yi wax yéen ñi fi ne yéen ko gën a man waaye lii mooy wone yaatal xam-xam mooy wone it ak laabiir ak wane kenn ku ne ngeen jox ko wàllam ndax nun lii lii ñu ko gën a man gën koo xam ñoo fi nekk kon ak laa bi ak baax ak bu baax moo ko waral kon noo ngi ñoo ngi sant bu baax bokk yi sëñ Xaadim noo ngi leen di jaare bu baax di jaajëfal sëñ Modou ak sëñ ma ak bokk yi fi nekk yépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah gànn meseel ñu ngi sant bu baax te la gërëm ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne moom nga lañu indi tey fii ci Darou Moukhty ci tay bu tedd bi kon mën nañoo wax ne euh, li ñu séntoon ci yow ci thème bi ñu la jox muy góor yàlla yi nga xam ne ñoo àndoon sëriñ bi euh, yaakaar naa ne tey képp koo xam ne teew nga fi jële nga fi xam-xam boo xam ne bi bu leer naññ na ndax mel na ni gëstu bu wér la boo xam ne bi fu wér wér nga ko teg kon nag muassasatul wafa bi huquqil iman ñun ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan sunu borom mu hmm? maanaam ñu ngi lay sant bu baax sëriñ gànn mesere kon mën ñu wax ne sunu muassasatul Wafa bi Nuqul ñëw tey fi nga dëkk ni ko suñ ndax fi la sa jokk ci yoonu murid ci dara muti la bokk nga xam ne moom lañ la jox muy góor yàlla yi nga xam ne ñoo àndoon ak Sëriñ Tuubaa euh, tey képp koo xam ne teew nga fi dégg nga fi njariñ loo xam ne li yaakaar naa ne boo demee am nga yóbbul boo xam ne bii bu am solo kon li ñu ñaan rek mooy yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp kon muassisatu Wafa bi faqul iman mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci jàppandal gi nga xam ne moom nga def moom nga moom nga moom nga moom nga moom nga ñu amal ci waxtaan bu am solo xam ne moom nga amal ci kon yàlla na suñu borom yokk sa yokk sa gëstu ba li bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa liggéeyal ko yoonu la kon xam naa ne waxtaan wi am gum am solo tax na bëggoon nañ mel ne mbokk mu ci def taxaw seetlu waaye nag laaj yi dafa bari moo tax xam xam naa dañuy jox oustaz Amadou Mbow mu dem ci eh, mu dem ci laaj kon daal suñu gànn na nga xam ne mbootaay mu association lofa bi xoxool iman ak boolem yëpp nga lay sant di di la ñaanal sunu borom mu yàggal fi taxawaay ba li nga yéen a liggéeyal yoonu murid yéen ko yéen koo liggéeyal lislaam sunu borom defal la ko na nga xam ne daal sant nañ la sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yaaw suba it nañ xam ne laaj feq yi insha allah bu subaa laaji feq yi ndax tey laaj yi nga xam ne moo jëm ci suñu gàllu message dafa xaw a bari ndax waxtaan bi am ko am solo tax na laaj yi bari moo tax bu subaa laaj feq yi bu soobee am suba ki war a def waxtaan mooy Serigne Serigne Saliou Sylla mi ngi waxtaane ci masaahid yowmal xiyaam maanaam yowmal xiyaam dal euh, li nga xam ne moom nit ki ni mu ko war a bàyyee xel ak euh, xew-xew yi nga xam ne moo fay am daal yooyu la war a waxtaane suba insha allah kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di jox oustaz Ahmadou boobu mu jëm ci laaj yi nga xam ne moo jëm ci laaj yi aju woon ci waxtaan bi jërëjëf sëñ Gane Mesere ñu ngi yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci weeru koor bu di leen ziare di ñaan yàlla mu nangul nu koor yi te ñu bàkkaar suñ kilifa yi diine yàlla yàggal leen ñu yàgg seen ginnaaw sëñ Gane Mesere di kenn ci ñun di suñu xarit loolu wax dëgg yàlla ci turu muassasatul wafa bi huquqil imaan ñoom ñëpp ñu ngi maase di la cant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci yombal gi nga yombal dikk wi ak tomb bi ñu la joxoon it jàngat bi nga ci jàngat képp ku teew ci jataay bi rek am na lu mu ci déggee loo xamante ni jariñoo na ko kon ñu ngi lay sant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di fàttali mbokk yi bu baax ni ko sëñ moo du waxe rek bu subaa sëñ Saliou Sill mooy waxtaan ak ñun li muy waxtaanee ak ñun mooy xew-xewi sëñ pénc xew-xew bis penc lay waxtaanee kon mbokk yi bàyyi ko xel bu baax a baax sëñ gànna waxtaan wi am na solo lool tax na laaj yi bari na lool xam naa dañ ciy njëkkanteeg waxtu wi rek nee na mbokk mi li muy laaj mooy nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la dafay laaj yoonu murid fan lan ko sofe loolu mooy ab laajam mbokk mi loolu xanaa daa mel ni xaw ma wax naa ko ci wax ji day mel ni yoonu murid kon mu ngi sosoo ci Mbakke Kajoor waxoon naa ko ci njëlbeen gi ci ama assasin kon ginnaaw bi sëñ Mor Anta Sali wàccee ab liggéey ba ci déwén si rek ndax sëñ bi defaat na at ak ay weer yoo xam ne ci siyaar yi doon def Mauritanie ak yeneen dëkk yi ba mu def see nag ca at mooma ca weeru koor ga ca laylatul la defe déclaration bi wax ne ku jàng woon na seeti ku ko jàngal ku bëgg liñ bëgg na ñu dem ci la yoonu mu sosoo ci dëkk boobu ñu xam Mbàkke Kajoor jërëjëf mbokk mi mu ni mooy sëñ Daaru Asan Njaay laaj ba xam ku mu jébbuloo ak euh, Kajoor la jébbuloo ndax dañuy wax juróom benneel jàpp juróom ñaar ci njébbal gi sëñ Daaru Asan lay doon ndax waxoon naa suñu Adama Gueye suñu Ibrahima Sarr Ndiaye suñu Samba Diop Sane suñu xam naa juróom benneel juróom suñu Darou Assane Ndiaye ci Mbakke Kajoor la jébbaloo diggam ak sëñ Tuubaa mooy li doon wax léegi mooy diggal ndax daana wax ni moom sëñ Daaru zuril habib alladhi yaqudu zairahu ila tariqi najati wal karamat dakkal bakki alladhi bari faddalahu ala kathiri min xam ne ngir siyaare ji leen sëñ bi siyaare ji koo xam ne dana yëkkati yóbbu la ci maqaama a gën a rëy doonoon na koo xam ne it sëñ bi wóolu woon la ku ko jege la woon ku ko ku ko doyloo woon la it ci ay mbóot yu bare bare ci diggante ba loola yeggee fi nga tontu yoo ko ci sëñ bi ba sëñ bi doyoon na ci ni sëñ bi di wax ne lu ko góor di jiitoo ci yàlla doon lu muy jëf coobaree suñu borom rek lay doon. jërëjëf kii mu nii ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi daf doon laaj kan la sëñ Touba jëkk a seexal ak kañ la ko seexal. waaw xam naa xam ki mu jëkk seexal ci turam waaye ñi mu jëkk wàcce daal bu fekkee ne wàcce boobu mooy seexal ndax dañuy wax ne maam Cheikh Anta Gaawaan moom moom moo jëkk a seex loolu am na ñu koy wax waaye ñi mu jëkk a wàcce daal nga xam ne moom ñoo ko tërbiyee ba mu wàcce leen mooy Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ sëñ Daam Abdourahman Lo euh, Cheikh Ibrahima Fall sëñ Massamba Diop Chab ñii bi sëñ Mouhamadou Lamine Bara ganee jamono yi la leen Serigne Touba woo ba ñëw mu ne leen gan gi ëndaale na ngërëm yi ngeen doon sakku kon day mel ni feeñu jamono Cheikh la Lamine moo dajeeg amul ngërëmul ñii te ñu day mel ni mooy uur bu jëkk ba kon te loolu mu ngi amee woon bi Cheikh Amadou Lamine Bara gane jamono Cheikh Amadou Lamine mu ngi gane jamono Touba kon ñoo ñu ngi woon Mbakke Darou Salaam di di di di tërbiya ñooñu daal bi Cheikh Amadou Lamine Bara gane jamono ñooñu ëndaale nañ la Serigne Touba woo leen ba mu ñëw mu am ngeen ngërëmul yàlla li ngeen doon li ngeen doon sax kon ñooñu ñooy ñi jëkk a way Cheikh Ibrahima Sarr sëñ ma Ndumbé sëñ Dame Abdourahmane Lo Cheikh Ibrahima dafa bëgg ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi lool nee na euh, nga tuddal ko tuuti rek ci mag ñi àndoon ak borom Darou Moukhty ak lenn seeni melo ak seeni jëf ngir xale yi ak ndaw ñi fàttali ko ci bu baax a waaw loolu xam nga mooy li naar bi waxoon baykat bi la mu waxoon sëñ Tuubaa rek na ko rabba bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin waa fi jili sharwaat waaye bi mën nga ne rabba moom it borom daaru li sëñ Tuubaa yare rek ñu la yare mag ñi ko toppoon te lam leen yare woon mooy li sëñ Tuubaa defoon ci moom xam ngeen ne ku ñuy wax sëñ Ousmane Ndiaye Jolof mooy bàyyi sëñ Cheikh Ndiaye Ousmane Ndiaye Jolof borom daaru mas na ko wax na ko Ousmane egg nga fi góor yàlla yépp egg ci ñu toxal la mbooloo mu ne ko ah, man de bu ma sañoon am leneen lu bokkulam loolu mu ne ko lu mu doon mu ne ko bu ëllëgee yomal bu góor yi ram ma am na ku mas a ñëw it na borom daaru wax yow de defal nga lépp ñëpp waaye man lenn rek nga ma dese mooy seexal mu ne ko accam ci ñooñu nga bokk borom daaru ne ko accam ci ñooñu nga bokk dafa woon naa ne romb nga foofu de ko bari na ñu ñuy tuddee ay seex ay njomboor lañ ci yoon wi rek wala ñoo jéggi ëllëg ab jéego sëñ bi da leen fàtte ki dimbale seen mbooloo borom daru moom si daana waxit ne ni nit ñi ragale bu buñ ko ragale woon yàlla dara du jeex ngir yar daf leen yaroon ci ak doylu yaroon na ci ak njàmbar xam na ne dëkk di quarante kilomètres yi daaru mën naan daaru ma nangam nangam ñu gor ko boole ko doon borom yi xam-xam di njàmbaar di liggéeyal yàlla doylu kenn ku nekk xam na ne dara mënta dara mënta wees loolu ci ci ci melokaan lam leen yare woon mooy nampatal leen ci ne leen Sëriñ Tuubaa doon nampatal borom daaru ma amul lenn lu muy moomal boppam léppam du ko joxoon Sëriñ Tuubaa waaye nii la doon doxee rek la ko ko bàyyansa xayral xadim yi waxtu tey ci bii jaayante nga Sëriñ Tuubaa ba noppi roy fu mu teg boo teggee nga teg loolu la borom daaru def moom la defoon ñu àndoon ak ñoom it koo xam ne mu tamayee ko dugg jàkkam te jàppoo ami góom ak ami neewoo du la see jàpp bu lenn ngant lu ñuy wax nunguwu ko ndax xam fi ñu war a teg yàlla mooy lëm leen yare loon rek mooy wax anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u benn yoon rek la woon noonu yare jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi daf doon laaj Serigne Issa Dieng nan la jëbbuloo Serigne Touba. Euh, jërëjëf Cheikh Isa moom it dañuy wax ne dafa tëdd gént guddi dafa doon jàng alxuraan tëdd guddi gént yonent bi alayhi salaatu wasalaam leel ko weenu nday jooram mu gis leer bi ñëw ci Serigne Touba jubale ci ci moom wax nañ ne am na ñeneen ñi mag ñu bari ñu ñu ñu jaaroon ci moom ndax ba mu jógee di jëm ci sëñ biit te eggagul ci moom leeri sëriñ bi ak barkeem ak baatinam am na lu mu ko xëccal ci fu mu jaar fu nekk ci ay nit ñoo xam ne seeni xol dañuy dañuy dañuy nangul ci xam mu toll ak mu jëm lu mu doon ba mu ñëwee it ñi xam ne ne koo xam ne egg na ci dañuy wax ne mujj na lu nekk buñ tegee ay kaasi warga wala ñu nangam Sëriñ Tuubaa daan xam ne ñu àllima zalika ana Issa Diène su jaaw lii xamal na ma ne Issa Diène njàmbaar la ngir pas-pas bu amoon am na lu ma doon jël ci tomb yee lu ñu doon tuddee azar wa mazaya ta'alluq Cheikh Khadim doon naa ci bëgg a tuddee walla loolu ndax ñoo xam ne ci biir joxe ngeen joxe seen bopp Sëriñ Tuubaa yeneen i biir da caa da caa juddoo comme nii ñi jébbaloo ñëw joxe seen bopp ci Sëriñ Tuubaa nekkoon borom yi xam-xam borom yi juddu borom yi dayoo ñu ñëpp xam noonu leen defoon sëñ bi dara loolu leen ay mberoma yoo xam ne kenn ku nekk gis ndax Cheikh Issa kenn ku nekk gis fi mu toll ci diggante sëñ jërëjëf ci leeral bu am solo boobu mbokk mi ba tey mu ni mi ngi laajaat mu ni dafa bëgg nga nettali ko ñetti mbir yu ay mag jëf te muy tegtale bëgg sëriñ bi daa am ñu ko jëf am dama koy wax rek ñoo xam ne jëf nañ loo xam ne day wane bëgg sëñ Tuubaa kon ñetti ñee doyoon na sëñ Mamar Maane Mbay sëñ Aliou Diouf Lambaay bakkan gi sëñ Tuubaa kay ko bëgg bëgg foofu la yem ñett ñooñu kay liñ defoon wéet ci roq yor faak nax nii na rendi nañ kii ñëwal ñu bàyyil sëñ Tuubaa ba ñu rendi la nga lank yamale ko la rendee bi dem ci sëñ loolu mooy mooy mooy li borom Daaru Muxti defoon it ci la bëgg ak dayo bëgg maa ngi dem te ñëw yoral ma njaboot gi te bakkan xacc nga nangu koo defe ak bëgg rek moom mënta weesoo Cheikh Ibrahima Fall it da ko sëñ Tuubaa waxoon rek Ibrahima Fall moom amul genn bëgg gu muy moom nga xam ne sëñ Tuubaa rek la amoon ci ak bëgg lépp lu mu doon jëf waaye ñee moom la ma la wax mooy ku jëma sa jëfe noonu yi ñoom ñëpp ci bëgg sëñ Tuubaa lañ doon dox ci bëgg Sëriñ Tuubaa leen jeexoon waaye volontaire bu joxe sa bakkan ngir Sëriñ Tuubaa te ba yoon wa taxawu ñett ñooñu doy nañ ci mandar kii mu ne day laaj ba xam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Omar Diop maanaam ñoom ñaar kan moo ci njëkk a jébbalu Serigne bu mag waaw loolu mooy indi ñuy wax ñeent fukkee bi ndax Cheikh Ibrahima Fall a jëkk jébbalu waaye fii ne loolu mooy indi ñuy wax ne ndax Cheikh bi dañ ne ñi mooy ñeenteelu ñeent fukki xam nga moom day day day faral di waaye sëñ Omar moom bi mu jébuloo la ko sëñ bi wax lii tudd naa la Omar Diop fi nga toll ci man bi ngay jébulu fi la yonent bi tolloon ba Seydina Omar di jébulu ci moom waaye Cheikh Ibrahima Fall moo jëkk jébulu mbokk mi mu ni moom itam ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi lool di la sant di la gërëm mu ne lan la sëriñ Touba wax ci ab taalibeem bu nekk ci sukuraat wala bu nekk ci biir bàmmeel wala ëllëg bis ñetti barab yi loolu de xanaa dañ ci tënk rek rajaa man bi ye ta'allaqa yura muhaqqiqan lima yasu'u lam yura akramani rabbi bi anna kulla man rafaxani la am an yarsul amal bu fekkee dëggu na ca moom ku aju ci man ku nekk te aju ba wér moo di ne sëñ Tuubaa ne sa yaakaar du tas mukk te doo gis lu lay naqari daal di waxit ne yàllaa ma terele ne képp ku aju ci man du ñàkk mënta ñàkk ci yow foo jëm nga ànd kóolu ci confiance xam ngeen ne ki mën a bind lettre bu jëm ci mun munkar ak nakiir ku dib taalibe bu dëggal te doon murid ba nga mel lii ab naaru gànnaar la bu nekk ci gànnaar tawat ne sëriñ bi damaa tawat te ragal dee bu ma ko ragalee bàmmee la tax te yaakaaruma ci ku may yow te munkar ak nakiir laa yaakaar te bindu lettre lettre bi la caa def wa sallallahu ala muhammadin min ahmadu bamba ila munkirin wa nakiir mujibuhu an la tasala an amil hada wa raksha lettre baa ngi bàyyi ko ci man Ahmadou Bamba jëm ki jëm ak nakiir li ko waral mooy ki jëm ci yéen bu leen ko laaj dara sëñ Massamba Diop Sam mi ma la doon wax léegi xam nga la bari la waaye bi wax mooy ba ko mag ñi ne bañ ko yëkkatee kenn mënu koo denc ndax daa siisu sëñ Tuubaa dana leen Massamba Diop daa am ma sa jaar bu ci nekk ma dama ci faq ko yóbbaale woo ndax bi ñu ko defee ci bàmmeel ba ñaari gaa yi laaj fekk ko fa dana ko ana noo def ak Ahmadou Bamba mu ne leen sopp ko ñu ne ko doxal jàmm sëñ Tuubaa leen sa béréb boobu loolu lañ fay nag ana noo noo noo def ak Ahmadou Bamba kon ki sopp ki murid bi mel ni mu war a mel te jaar ci yoon wu war a jaar tege ci li sëñ bi digle li ñu tere mu bàyyi ko room gu te sëñ bi nungul ko boppam ndax waxoon na ko ci gànnaaw nee na ku tee bu ñu defee ci bàmmeel nga gis ma la tee nga gis ma yaa ko jëf mahabbatul abdul xadim al janna tudxilu ahlaha min asindina ca noonee nga ko waxoon sa biir bay di sëriñ bi ginnaaw bi mu rafet loo waxtaan wi nee na moom itam mi ngi laaj maanaam sëñ Touba fan la waxe woon Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ni ko jazaaka bayit yooyu ma ko woy jazaaka yaa xillu muy laajit ak loo ko waraloon a ah, booba dañuy wax ne sëñ bi dafa yónnee woon da yónnee dëkk bu ñuy wax malam udaar yaakaar ko ba war a nekk ñu waroon a yónnee madal malam udaar ab lettre ñu joxe ngànt mu nangu la mu nangu la demal sëñ bayit yi dafa am lu yéeme lu ci nekk loo xam ne saayir si dafa am baatin bu ci nekk Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ keroog bi mu wàcceeb liggéey ñu andi ko Sëriñ Tuubaa dafa wax mag ñi ne ana kan moo ci man bayiti Ibra Sarr Njaañe bàyyi Sëriñ Sarr mooy njëkk a nekk te turandoo Sëriñ Tuubaa ñu wax te mooy doomi Sëriñ Ibrahima na ko mën naa ko ba muy ba fi sóori leen sëñ bi ko taxawal mu taxaw mu ko sóori leen day jëmm la maa ko jëlewoon àjjana boole ko Ibra Sarr Njaañe bi ko del siwaat bu dikkee ku fi nekk te wuyoo Sarr yaa sóori dana fi nekk ba kuy wuyoo Sarr jeex mu xaar leen àjjana boo ëllëgee sóori dan ji Sëriñ Tuubaa leeral na loolu ci njëriñ wax ko mag ñi kan moo man bay di ma defal ci Ibra Sarr Njaañ bàyyi Sëriñ Sarr mu ne ko man maa ko man mu ne ko jàngal mu jàng ba suuri den mu ne ko suuri den jëmm la maa ko jëlee woon àjjana boole ko Ibra Sarr Ndiaye ba mu fi bàyyi ko yóbbu na ko desiwaat ku fi nekk te nekkal fi ko sant Sarr mu ànd ak yow ba ku yuyoo Sarr jeex ci kaw door a xaar leen booba yaakaar naa la maanaam udaar doon yónnee ab leetar jërëjëf ci mbokk mi laaj laaj boobu loolu leer na bu baax baax ki tëmm ni daf doon sàkko rek nga waxal ko ci maam Cheikh Anta tuuti rek borom gaawal. waaw loolu moom mooy liñ waxtaan ci mag ñu baax li fi nekkoon rek maam Cheikh dafa teel a seex doonoon ko gëm Sëriñ Tuubaa te bëggu ko nag xam nga am na ci mbir yu yoo xam ne ay volontaire la yoo xam ne ku ne gis na ne maam Cheikh Anta Gaawaan daana ko def ci jeex ci màndar gi ñuy tuddee bëgg Sëriñ Tuubaa teel a joxe boppam lool sëñ tubaay teel koo fonk ndax Daaru Salaam bi ko fay rafaatale booba fukki at ak juróom fukki at ak juróom nangam ci lay toll waaye matagul sax ñaar fukki at mu teel koo rafaatale eh, Daaru Salaam doon doonoon koo xam ne yi da ko fonkoon ndax daana wax ne bu leen ma xool ci Cheikh ngir bëgg goo xam ne sëñ tubaay mu ko bëggaloon boppam eh, maam Cheikh Anta doonoon na koo xam ne it bañoon tubaab yi ndax ndax sëñ tubaay daana wax ne Alice maam Cheikh Anta Gaaye daana ne jaay leen ma ko ñu ne ko loo koy doy mu ne dama ko bëgg a reen ndax daa bañ sëñ Tuubaa daan jaral na ma njaareen ba Tuubaa ma teg dërëm ma teg ay dërëm ngir jot ci noonu mag ñi doon doxit ci noonu lan dafa nekkoon sagu yoonu yoon wi ci lépp lu ma mës taaral wala mu mel ko it lam ciy mooy bëgg rek ñu ne lii defaru sëñ Tuubaa la ñoom mosuñoo am dara ngir bëgg caawane seen bopp waaye dañuy bëgg lu ñu def ñu génne seen dayoo sëñ Tuubaa ak tolluwaayam ak moom it ci ñooñu Sëriñ Tuubaa gërëmoon jox leen wàccuwaay yi gën a rëy ca la bokk moom te ku ne gisoon na relation bi amoon ak nit ñu baax ñeeg mag ñi digganteem ak maam Cheikh digganteem ak Sëriñ Samba nga xam daana ko yónnee ay dund lu ci nekk ak digganteem ak Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Faty borom dara moom. jërëjëf mbokk mi mu ni moom ginnaaw rafetloo waxtaan wi dafa doon laaj Sëriñ Mamor Jaara magi mag ndax bi sëriñ bi dellusi ci géej gi fekk na ko muy dund. loolu la doon laaj. Mamour Diarra 21 la wàccu liggéey 21 Sëriñ Tuubaa 1902 la ñibbi dem dellusiwaat 1902 la ñibbi dem gànnaar ñëw 1912 fekk na ko Ndiarène bi muy dem Sëriñ Tuubaa moo yebal Sëriñ Mbàkke bu seen ko nañ ko nañ ko dem taxawu ji bi bëggoon naa ñëw sax ñëw na ba tolloog ci dañuy wax ne ñëw na ba tolloog raay bi wàññikuwaat ngir bëgg a ñëw fekk ci taxawu Sëriñ Mamour Diarra borom Saar 1921 la Mamour Diarra borom Saar dem la fekk sëñ bi. sëñ Tuubaa sëñ maam bu sa nee na woon ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku tedd ni borom sax gisuma ko mu tëdd ci suuf sëñ Tuubaa na ci waxtaan waxtaan wu xóot ci digganteem ba yàlla ko da ngay yàlla mu yonent bi mu ne ko xaw ma moo yonent bi dédd waaye balaa kenn jariñ yomal boo xam ne amoon na ko ci ci ci sëñ Tuubaa ak na ko ba borom daaru bi yewi ko jaar jóge njëreem ànd sëñ maxtaan jóg ba muy yewi jaar fa na ko dañoo bëggoon a mu ne ko da ngay tàggoo wala da ngay laaj ndigal mu ne ko fii kenn du fi tàgg kenn du fi indi ndigal waaye da nga fiy jëlee relation yooyu la man gis ko diggante ak borom daaru yu bari ca seen ci yooyu toll bay yooyu ca dañ daam fa ci rek dañ ne jërëjëf mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi mi ngi laaj kan moo jàngoon jaalibatul maraaxib ci Sëriñ Tuubaa ne ko jàmbaar nga mu ni mes boobu ba tey kenn gisu ko kooku kan la kooku de man xaw ko ndax dama ko mën a xam ndax ginnaaw sëñ bi nee na ko woon jàmbaar nga mën a mes kooku dañ fee fekkante wut man xaw ma ci moom kana mes moom xaw ma mesere xaw ma ci moom dara kana mes ma ci moom dara wax comme nee na mes nag dañ ko bàyyi mu dem rek waaw ku ni mes moom nañ ko bàyyi rek mu dem waaw su ko defee kitam mbokk mi def nii dafa bëggoon nga leeral ko xissa bi Serigne Abdou Samad Chouaïbou daa nett li ci maam Thierno ca naar ba Serigne Touba ni kii Ibrahima waaw Ibrahima Faté waaw. waaw ah, booba dama doon def émission RTS ci borom daal Seydou Samad woote ci mu wax ne fa am bis am naar yu nekk gànnaar wax suñu borom dañoo bëgg a gis Ahmadou Bamba mu ne leen dem leen jaareem. naar bi ñëw njaareem gis na sëñ Tuubaa waaye mënta agsi ci moom ngir mbooloo mi naar bi delluwaat njaareem delluwaat gànnaar bind ab lettre sëriñ Tuubaa na ko nun noo sàkk woon ci suñu boroom bëgg laa gis ñëw na njaareem gis la waaye dañoo mënta agsi ci yow nu bëgg laa wax nag fañ la gise ak fañ la xamee dana ko dañoo baaxoo bu masaa toog danga nga nuy romb ci pays suñu borom ya di jàll naar bi na ko ngir nga xam ma nag man maa jógoon bis dogale la ndax danga doon jàll booba ànd ak xale bu jàpp sëmb bu di la sant naar bi na ko sax jàll moom naqariwun waaye jàllu xale bii moom a metti maa la doon laaj ki nga àndal ki mu doon nee na sëñ Tuubaa ci ñit ñi te dama wuyoo ak kii Ibra Faati nee loolu la ma ton sëñ bi sama noonu nee na dama kii Ibra Faati loolu la ma la ma ton ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi daf laaj maam Cheikh Ibrahima Fall maanaam ak jamonoonteem ak sëriñ bu mag bi ñaata la ak it ginnaaw sëriñ bu mag bi ñaata at la fi saxaat maam Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh ñetti at la ko sëñ Tuubaa magi ci saa yu bi sëñ Tuubaa làqooy ñetti at la fi defaat kon day mel ni Cheikh Ibrahima Fall juróom-ñaar fukki at war a dund ndax ginnaaw moom juróom-ñaar 1930 la fi jóge 27 la fi sëñ bi jóge ñetti at la fi defaat ginnaaw diirub nag ba mu amee ñeent fukki at wala mu am. fanweer ak nangam yu matul ñeent fukki at la ànd ak sëñ Tuubaa xanaa tàggoo gi mooy sëñ bi dem ci géej gi ñibbi si waat waaye bi sëñ bi nekkee ci bi sëñ bi demagul ci géej mi ngi ndar ndax moom jëkk ñuy sañ ci Tuubaa sëñ bi yewi na ko loolu dégg ñu naan sañ ci Tuubaa mais Cheikh Ibra Fall fekkiwul sañ ci Tuubaa ndax boobu wàcc ma nga ma nga bi sëñ bi jógee ci géej gi ñëwit ba mu ñibbisee ba mu nekkee njaareem it daa bokk ak moom nekk njaareem ba njaareem googu wala Cheikh Ibra Fall wàcce ñu door ko indi ñetti at ginnaaw sëñ Tuubaa daal la fi nekkaat mbokk yi ñuy sàmmoonteeg barab bi ci wattandiku lépp luy xeet yi ñuy jëfandikoo muy tuuru ci laltu yi loolu mu bàyyi ko xel bu baax lépp lu ci kii ñu teg ko ci yi ñu lal loolu doon loo xamante ni loolu la ñu batale ñu war koo jotal ñu sàmmoonteeg moom baax a baax kii nag mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi muy laaj mu ni ndax ay sëriñ yuy eggale ca yàlla ñi ngi am ba walla wala déet sëriñ yuy eggale nit ca yàlla mu ne ndax ñi ngi am léegi ba tey wala déet wala bu fekkee nit am na it ndax mag ñi farlu gañ amoon bañ di leen yéege ñoom ak ak ak yoon wañu awoon ak yoon wii ñu aw léegi maanaam fa mag ñi daan aw ba seex daal la bëggoon a laaj ba xam ndax ba léegi mënees na faa jaar ba am loolee ñu doon kon xanaa day mel ni dañoo waroon a wax ne ndax na mag ñi awoon ba léegi mënees na ko waaye bu fekkee ne sëriñ bu bu bu mën a yeggale ci yàlla ba léegi am na fekk ndax mag ñi meloon sëriñ bu muy mat sëriñ moom du fi jóg waaye dañuy wax ne ndax na mag ña doon sakkoo ni manes na ne sakkoo waat am déet ndax ku ñuy wax sëñ Xaadim Fall moo ma wax ne dafa laaj sëñ Saaliw bu bis